méngoo na ko ci biir mu assasatu Wafa bi xuuxul iman fas yéene ñoo baaxe tamit tomb boo xamante ne bu am solo la moo nekk sant bi muy kër Sëriñ Abdou Rahman Mbacke ginnaaw bi mu jàngee ba noppi tamit la tàmbuli jàngale di jàngale diine xam-xam ba ni ko yàlla baaxee mu bokk ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu war a jàngale ci école gouvernement bi ñu jël ko muy jàngale ba tey tamit ci école gouvernement bi waaye loolu teewul mu continuer tamit ci njàngalem diine moom nga xamante ne mi ngi koy def ci daara ji mu yor ci biir këram. ba tey tamit mën nañoo wax ne yëngatu yu mel nii nga xamante ne ci la mu assasa bi yëngatu yëngatu yooyu tamit kémtulaay kàttanam mi ngi ko ciy def ndax lii nga xamante ne mooy mu assasatul Wafa bi xorxi iman bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko taxawal ñoo ko sos te boobaak léegi war a toll ci fukki at ak benn kon mën nañu wax ne moom yëngutoom yépp génnul liggéeyu liggéeyal diine liggéeyal diine ci biir kër Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Touba moom nga xam ne tey jii nii moom la fas yéenee waxtaan ak ñun ci sopp goo xamante ne sopp na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba sax mu tuddee ko moom ci thème bi al aashiqul akbar ki nga xamante ne moo gën a gën a bëgg xamaa ne ci njëlbeen waxtaan insha allah danañu andil rek wàccuwaayu yonent bi alayhi salaatu fan la ko suñu borom teg naka noonu tamit su ci jógee dañu andil bëgg gi nga xam ne moom la ko Sëriñ Tuubaa bëgg ak topp gi nga xamante ne moom la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul toppoon su si yonente bi alayhi salaatu wa salaam ba garam génnul woon sunna si yonente bi alayhi salaatu wa salaam kon ci gàttal rek incha allah noonu la fas waxtaan wi fas yéenee doxee xam naa ne ñu fàttali rek ne suba Sëriñ Abdul Muhaymin la fas yéene dal fi jataay bi mu fas yéene waxtaane uh, riyaabul axlaaq fil aalami siyaasi mooy géewu politique yi rafle gi mu rafle wu ci ay jukko yu tedd ay jukko yu baax ginnaaw suba ci dibeer ji incha allah li ñuy fas yéenee mottlu mottli liggéeyu ren bii nii su ko defee ñaan yàlla fekk waat nu koy déen yu bari kon ginnaaw suba ci dibeer ji incha allah lañuy yëkkati jataay yi ñaan yàlla fekk la nu koy déen yu bari su boobaa nag borom yi xam-xam yu bari incha allah fas yéen nañ leen daral fii jataay bi bokk na ci ñooñu sëriñ Sam Bousso ak sëriñ Abdou Aziz Majalis ak sëriñ Amsa Jaxate sëriñ Basiru Mbàkke Abdou Xudoos ak ñu ñeneen ak ñeneen incha allah fas yéen dara jataay bi maanaam ñaan rek jataay boobu muy dibeer ji ñëpp rek ñëw teewee si ko incha allah kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Ahmadou Mbàkke ci tomb bu ab solo bi yàlla ko yàlla defal defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax ci jataay bi di ci am mbégte ci bokk ak yéen jataay ci jataay yu am solo yi nga xam ne jataay sëriñ Tuuba la jataay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jataay suñ boroom la di jataay tudd yàlla yoo xam ni njubug suñ borom gi rek lañ fi waxtaane bis bu ne ñuy ñaan yàlla defal nu tawféex ci jataay bi nongul nu ko te lu fi waay indi rek ci aajo wala ci soxla wala ci bakkar mu saafara ko te jéggal la lépp jéggal na ñun ñëpp ci daraja sëriñ Tuuba di sant itam mbooloo mi nga xam ne ñooy taxawee liggéey bu am solo bi muy mu assasatul wafa liggéey boo xam ni yàlla baaxee na leen ñu di ko liggéey ci ron Cheikh Ahmadou Bamba te muy liggéey boo xam ne yàlla def na ci barke def ci ak nongu te nongu gi weesuwul tawféex yi nga xam ne moom lañ ci dajal bis bu ne ba fi mu ne nii fu ruq nekk ci gox bi rek ñu fay dégg lu mel ni loolu ak nongu lay tegtale ñu ngi leen yàlla defal leen tawféex ba dara bañ ko yàq ci daraje Sëriñ Tuuba ginnaaw loolu it waxtaan wi dañu waxoon ne dañuy waxtaane al aashiq al akbar mooy ki gën a rëy ak sopp ki gën a rëy ak bëgg te kooku man bu ma ko waxee maa ngi ci jublu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu bëgg gi mu bëggoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak nam ci jeexe takk nga xam ne mësumaa gis wala mosuma dégg wala mosuma jàng ku mel noonu ci yoon bi alayhi salaatu wasalaam loolu lañ bëgg indi rek luñ ko leerale xam naa danaa ci jéggulu itam ci njëlbeen gi ndax xëy na gëstu lay doon wala muy ay xalaat wala muy ay seetantal yoo xam ni ñoragut lool ba liñ ko waroon a jox ci waxtu ngir gëstu ko itam joxuñu ko ko loolu lépp noo ngi ci gëstu noo ngi ci jéggulu waaye di ñaan lu bon bon rek kenn ku ne am loo ci mën a jariñoo kenn ku ne am loo mën a yóbbaale kenn ku ne am loo ci mën a jànge fi ñu njëkk a tàmbalee mooy ak bëgg bëgg day lu am solo bëgg mooy cosaani mbir yépp mbir moo nekk li fekk duggewoo ko ak bëgg mbir moomu doo ca am njariñ lu ñuy wax buñ seetloo ci kaw suuf suñu borom tabaraka wa taala mbooleem yi nga xam ne mooy tax dundug doomu aadama jag ci kaw suuf da ko def mu lalu ci ak bëgg da ca def bànneex boo xam ni mooy tax nit ki di ca dem di ko jëfandikoo ba tax dund gi mën a wéy xam ngeen ne nit ñi bu fekkoon duñu ànd ci ab sëy kenn du juddu te bu kenn judduwul ña fi ñoo nekkoon buñ faatoo ñëppay faatu te sëy ku ko xam-xam ne lu metti la lu doy waar la loo xam ne bu ci bànneex nekkutoon kenn du ci dugg moo tax suñu borom def ci bànneex ngir nit ñi xemmeem ko ba man di ànd ci sëy ngir nit ñi juddu dund gi wéy xam ngeen itam lekk ak naan lu metti la bànneex bi ci nekk bi ci nekk moo tax yigoo mettit wi waaye lu metti la bu bànneex bi tegu woon fële nga dese rek lekk ak naan gi da nga ni lii lu metti la temps bi nga ko jox ak ni ngay def loolu lu lu xaw xoromu la waaye yàlla ja def bànneex ngir nga bëgg lekk gi ndax booy lekk ci ngay mën a continuer di dund ba tey nit ki bu juddoo di ab liir gis ngeen yaayam day sonn ci moom lool di ko toppatoo lu ne mu teg ko ko ci coona waaye yàlla daa def ci xolub ndey ji ak bëgg mu bëgg doom ji moo tax mu di ko toppatoo waaye bu dul woon ak bëgg gi nekk ci ndey ji fi mu ne ku juddu daanaka kenn du la toppatoo da ngay faatu ndax coono yi ab liir di teg ndeyam kenn du ko mënu ko toggoo ci lu ak bëgg boo ko bëgg boo ko bëggutoon loolu du am moo tax yàlla def ak bëgg ci ndey ji ngir mu mën a toppatoo liir ba keroog muy màgg nag doog a lijjanti boppam ba ci fi ne liñ fi mën a tax a nekk ci àdduna xam ngeen ne mooy alal da yor ay xéewal ci wàllu koppar yoo xam ne dangay dem ca marché ba di góor góorlu ak a jànkonte yu metti ba man faa amee dara loo mën a yore sa njaboot loolu nag ab coono la boo xam ne bu dul woon a bëgg alal gi nekk ci yow du la ko jaral moo tax yàlla dafa def ci nit ki bëgg alal ngir mu mën a am dara ba mën ko yore ak njabootam buñ seetloo loolu buñ ko doon topp day gudd waaye mbooleem lii tax dund gee jàkk yàlla da ko tënk ci ak bëgg kon bëgg day lu am solo ci dundu doomu aadama ak donte doomu aadama du ko yëg nekk noonu it xam ngeen ne yàlla liy maye ci moom dara mooy ngëm ngëm ngëm suñu borom tabaaraka wa taala moo lay may ci moom dara ngëm nag bu ma bëggutoon a guddal dinaa wax tuuti ne nit ki xam ngeen ne ñaar ñoo ko seq ni ñu ko waxee lu bare bari mooy ruux ak yaram wi yaram mooy karkaas bi ngay gis nii ruux nag mooy secret bi nekk ci biir yaram wi nga xam ne moo tax ngay dégg moo tax ngay gis moo tax ngay bëgg moo tax ngay xellu di am xel di yëg di xam ruux googu nag moom lu yàgg la bi nit ñëpp bi dara daata am la suñ borom dajale ruux yépp bind leen taxaw leen ci benn bërëb laaj leen ndax maay seen boroom walla déet ñu ne ko yaay sunu boroom ñoom ñëpp ñu gëm kon ruux gëmoon na bu yàgg bi nga juddoo nag yow lañ jël ruux gi dugal ko ci yow wa nafaxtu fiihi min ruuxi ruux day lu sell loo xam ne suñu borom da ko askan ci boppam fi ne ruux gi nekk ci doomu aadama bukkut ak gi nekk ci yeneen bindeef yi ngay gis xar yeeg bëy yeeg yooyu ruux googu nag ngëm la indaaleel ngëm googu nag fi mu ne danga ko war a yee mu doog a yeewu ngi li koy yee nag mooy bëgg li koy yee mooy bëgg ruux gi itam moog yaram wi ñoo xaw a nuroo yaram wi day feebar fi mu ne leleg yow boo wéradee wala nga sibru li nga gën a bëgg ci ay xéwal loolu ngay gën a bañ ay ceebu jën ak ay ginaar yooyu yëpp doo ci bëgg dara bu la xeeñee sax ngay bëgg a wàcc loolu tekkiwul ne ceeb bi wala ginaar gi moo am problème yow yaa am problème sa jëm moo feebar ruux gi noonu la ruux tam li ko gën a neex mooy suñu borom ak lu jege suñu borom tabaaraka wa taala saa yu ko bañee rek ruux gi dafa feebar moo tax dañ ko war a faj ni nga xam ne yaram wi am na ay docteur yu koy faj noonu la ruux gi dama am ay docteur yoo xam ni ñoo koy faj mooy sëriñ si loolu moo nekkoon seen liggéey mooy bu ñëwee ñu xool lan moo lay faj ñu faj la aywa kon foofu dégg nañ fi ne ruux dafay euh, maanaam ngëm a ngi ci biiram ngëm googu nag boo ko yeexee ba mu yeewu nga mën ko jariñoo ci sa àdduna doon ab ab mu'min aji gëm soo ko bàyyee nag muy nelaw wala nga topp bànneex yi day mujj di fay di fay ba jeex tàkk xam ngeen ne itam ba tey loolu lu lu bari lañ ci mën a wax mooy ruux li koy neex ak li neex yaram wax naa léegi ne bokkuñu fi mu ne léeg-léeg nga yëg bànneex boo xam danay wóor ne du bànneex yaram yaram li li neex ci moom mooy lekk ak naan ak lu mel ne sëy ruux nag lu jëm ci suñu borom mel ne ngay jàng alxuraan wala jàng xasidoom yàgg nga yëg bànneex bu rëy am na ñoo xam dañuy diglu xasidoom yàgg rek ñu fettasu te duñ ko tey lii kenn ci wax ne ida htazatil arwaaxu shawqan ila liqa tamaayalatil saabu yaa jaahilal maana mooy léeg-léeg ruux day yëg bànneex boo xam ni day namm suñ borom tabaaraka wa taala bëgg a dellu ci moom tax muy fàttaliku bërëb yu kawe yooyu mu nekkoon ndax moom fu sell lañ ko jëlee dugal ko sa biir jëmm ji bu ko fàttalikoo nag sa jëmm ji faw mu yëngu moo tax nga gis ñuy fettasoo kii kon ruux dafa am bànneexu boobu ruux nag li lay may nga yee yi nekk ci biiram benn kale rek la am benn ceeb bi rek la am muy bëgg bëgg nag ba tey mooy bëgg yàlla akub yonenteem bëgg yàlla te boole boolewoo ci bëgg yonente bi loolu Sëñ Tuubaa nee na safahatun maa gururin wa gufuul rajaau xubbillaahi maa bugdi rasul safahatun maa gururin wa gufuul ne yow da ngaa bëgg yàlla wala da ngaa ci yàlla ba yonente bi joxu ko gëdd bëggoo ko nee na yow dangaa ngaa dof sa xel dafa neexut loolu mënta ne faw bala laa bëgg yàlla mën a jariñ da ngay bëgg yonente bi topp ko alayhi salaatu wasalaam moo tax gis ngeen yahood yi bi ñu waxee ne nahnu abnaullahi wa ahibaauhu ñun ñooy soppe yàlla yi suñu borom dafa wax yonente bi ne ko wax leen qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni su fekkee bëgg ngeen bëgg wax ne da ngeen bëgg yàlla dëgg la da ngeen may topp man yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax nag bunt bi benn la pour nga am ngëm benn bunt rek la mooy bëgg yonente bi alayhi salaatu wassalaam loolu yonente bi moo ko wax moo wax ne laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmaina am na beneen riwaaya bu imam muslim bii ma njëkk wax imam buxaari moo ko nettali beneen bi mooy laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min ahlihi wa maalihi wa naasi ajmaina mooy laa yumin laa yumin mooy ngëm mën a ko am laa an naafiya lil jins lañ koy wax day dàq xeetu ngëm daray ngëm mën a ko am li feeg man yonte bi alayhi salaatu gënoo maa sopp ci lépp ma gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la sa doom gënal la sa alal li feeg amoo loolu mënoo am ngëm moo tax lislaam yu ci bari ay mbiri roox la ay mbiri spirituel li ñuy wax spirituel côté spirituel da cee am solo képp ku topp matériel bii nii bëgg ko dunde mbirum àdduna rek da ngay réere islam bu fekkoon matériel rek la ñu topp mën nga ne koo xam ne yow yàlla dalaa laa yónni jox la leetar ñëw wax nga nu ko kay lu ñu la ci bëgge waaye bëgg gi mooy tax nga am ngëm bis boo xamee ne nag bëgg itam foofu danaa fi leeral lenn muy bëgg xol moo jiitu topp am na ñoo xam dañuy firee bëgg topp fekk loolu njuumte la bëgg ak topp ñaari mbir la yu bokkul bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci sa xol bokkut ak nga topp ko bëgg nag bu dëggoo dëgg-dëgg day jur topp loolu bu leeroon li koy gën a leeral mooy naafiq yi xam ngeen ne ñoom daanañ topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam daanañ julli daanañ war daanañ def lépp waaye taxul ñu bëgg yonente bi buñ ko bëggoon di ay jullit kenn du leen tudde naafiq am na ñoo xam ne itam leen tax di jaamu yàlla mooy ragal sawara bu leen yàlla ne woon tey sawara amatut ñu bàyyee jaamu yàlla ñooñu bëgg kon taxul leen def la ñuy def kon bëgg day mbirum boppam topp di mbirum boppam bëgg nag gu xol gii mooy jiitu topp bis bu dëggoo ba dëggu nag mooy jur ak topp goo xam ni doo ci ànd ak sa sago ci gàttal rek xam ngeen ne bëgg ci alxuraan suñu borom fi ne dafa wax ne am na ay jullit ñoo xam ne tey ci jamono yonente bi dañoo wax ne nun gëm nañ yàlla yàlla ne leen ah gëmagu leen de lam tu'minu walakin qulu aslamna ñe leen nun jéblu nan di ay jullit rek ay muslim lan waaye déenagu leen mu'min loolu amoon na ci saxaaba mooy ñoo xam ne ñëw wax ne gëm nañ yàlla ne leen gëmagu leen islaam ngeen dugg mooy jébbalu geen yéen ngi julli yéen a ngi woor waaye doonagu leen mu'min amagu leen iman wala ma yadxulil imaanu fi qulubikum waaye iman duggagul ci seen xol loolu mooy bëgg yonente bi duggagul seen xol dëgg-dëgg ba man leen a jural ak ngëm bëgg yonente bi nag bu dëggoo moo lay jural ngëm ngëm it boo ko amee moo lay jural ak njub inna alladina amanu wa amilu saalihaati yahdihim rabbuhum bi imanihim yeex yahdihim rabbuhum bi imaanihim ngëm googu moo la jural njub boo amee ngëm ci la la yàlla tawfeexal ak njub njub nag day yokk di yokk di màgg booy gën di jaamu yàlla yaa ngi koy suuxat mi ngi mel ak garab booy jaamu yàlla yaa ngi koy suuxat di ko suuxat wa yazidu llahu alladina tadaw hudan yàlla da leen yokk ak njub li fekk yaa ngi jaamu yàlla di góor góorlu ba mujj nag jural la li ñuy wax ak ragal yàlla mooy li suñu borom wax ne walladina tadaw zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum boo jubee di góor góorlu yàlla da lay yokk ak njub ba mujj mu wërsëgal la ragal yàlla ragal yàlla su la ko yàlla wërsëgalee nag yaa ngi ji buntub wilaaya yàlla moo wax ne ba mu ne walladi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaayika humul muttaquuna dajaa teg na lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim loolu mooy kun fa yakun bii sëñ bi wax lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim mooy lu leen neex rek yàlla defal leen ko mooy te foofu feeg duggagoo ci way ragal yàlla fi ne doo doo doo mën a gën a mos loolu kon foofu ngay tàmbalee lahum ñi nga xam ne boo xasee dugg foofu yàlla daal di tàmbali na xéewal ay mbir yu bare bari yoo xam ne moom lay xéewale gaañam ñi nga xam ne ñoom la sob ndax inna allaha yuhibbul muttaqina fa inna allaha yuhibbul muttaqina suñu borom wax na ne ñim sopp mooy ñi ragal yàlla te bu la soppee day wax malaayka yi ne leen sopp leen waa ji wax itam jibril ne ñëwal ci suuf si nga wax ñépp maana nga def nga defal ko xabul ci suuf si mooy nit ñëpp dañ koy nangul te duñ ko sañ bañ ku ko gis sopp ko loolu lu gudd la te yàlla it mi ngi a ah, wa'lamu anna allaha ma'al na kon loolu silsila boobu daa bëggoon yéen bën ta ñàkk faw ngëm sopp am yonente bi alayhi salaatu wasallam bu wér jural la ngëm ngëm gi jural la ak njub njub gay màgg ba jural la taqwa taqwa nag yeneen i étapes yu bari moo ci topp yoo xam ne yépp alxuraan tudd na ko mboolem ni gaa ñi wax te sëñ bi ko wax lépp mi ngi ci alxuraan ak sunna si yonente bi alayhi salaatu léegi nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam bala maa dugg ci sëñ bi dama lay njëkk a wax yonente boobu loo xam dana tax yow mi may déglu nga mën caa jaare sopp ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na ñoo xam li tax ñu li ko tee ñu sopp ko mooy dañoo topp woyofam googu yi yonente bi dafa woyofoon moom ci moom wax na ne yàlla dafa yónni jibril ne ko suñ borom su jëwri jibril ñëw ne ko suñu borom dalay tànn loo ñaar bu la neexee mu def la nabiyan malikan wala nabiyan abdan bu neex nga def mu def la yonente boo xam ne dangay doon buur nekk buur yor pouvoir yoo xam ne jiite lépp doo ñàkk dara bu la mu def la yonente boo xam ne ab jaam ngay doon di juga ka tële di mën a tële di juga ka daanu di aña ka reer léeg-léeg nga añ léeg doon ndékki yonente bi nee na man ma tànn nabiyan abdan nekk ab jaam di ab yonent mooy toroxlu yonente bi da doon ko woyofal boom fi ne këram Seydina ay Aysa nee na daanañ am ñetti weer cin du fa tàkk duñu am luñu lekk lu ñëw da koy joxe alayhi salaatu wasalaam sayyidatuna Fatima doomam mas naa ñëw indil ko aw dogu mburu bi mu ko xewloo ba noppi ne ko ah Fatima sa bàyyi de ñetti fan a ngi yoo xam yoo xam ne dogu mburu bi moo njëkk a dugg ci gémmiñam amutoon lu mu lekk noonu la ko yàlla bindoon moom moo tànnoon ak toroxlu ak wayful boom waaye saxaaba yi mosuñu ko topp ci toroxloom googu lu mot a bàyyi xel dama joxe ñaari misaal sayyiduna aliyu sulhul hudaybiya moo doon bind muahada ba accord yi ñu doon bind moo ko doon bind ci lu gudd la waaye gis nga ba mu bindee muhammad rasulullahi te yéefar yi ne ko loolu buñ ko d'accordoon duñ fi nekk di bindante ay kon rasulullahi ji da koy dindi yonent bi daa wax sayyidna aliyu ne ko effacer rasulullahi ji sayyidna aliyu ne ko loolu du ma ko effacer mukk waaw du ma ko effacer ne ko wan ma ko sallallahu alayhi Seydina Ali wan ko ko mu doog ko effacé boobu moom Seydina Muhammad foofu Seydina Ali dafa juyoog ndigalu Seydina Muhammad ndax dana ko effacé mu ne ko dama effacé waaye daa xam ne li ko yónte bi digal loolu ay teggin da ko jiitu ay teggina mooy ko muy effacé turu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Aboubacar ci mujjug yónente bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ne moom moom bi yónente bi wéradee wéradeem gu mujj gi moom la wax ne ko jiiteel gaañi ba muy jiite ba mu yàgg yónente bi daa génne néegam bi mu génnee Aboubacar da koo yëg rek daal di arrière Seydina Muhammad puus ko ne ko jiitul jiiteel wéyal jiite mu daal di lànk topp ci ginnaaw yonte bi jiite Seydina Abubakar di topp ci moom gaa ñi topp ci Abubakar bañ noppee yonte bi da ko wax waaw lu tee nga taxawoon continuer jiit jiite mu ne ko maa kaana libni abi quxaafata an yataqaddama ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man doomi abu quxaafa rek la du ma taxaw mukk ci kanam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yonente yàlla bi kon ñoom yonte bi lu mu wàcce wàcce boppam it cër bi ko yàlla jox dañ ko ko daa jox ba tey gis ngeen sayyiduna Muhammad dalaa wax ne buñ ko mësa wax sayyiduna sunu sang mu ne a sayyidu huwallah yàlla mooy sang bi waaye loolu saxaaba yi dawuñu ko ci topp gis nañ Saad ibn Muaz ci xaswatu bani Qurayza keroog ba mu ñëwee yonte bi daa wax ansaar yi ne leen xoomoo li sayyidikum mooy jug leen ngir seen sang bii di ñëw te Saad ibnu Muaz kenn la ci ñi nga xam ne yonte bi leen gindi yonte bi kenn du wax sax moo ko gën ndax kenn du leen gën a lante da ko da ko faw ko ci lu kenn xamut dum toll kon ginnaaw manas naa jugal ngir màggal sang bu ñu wax Saad ibnu Muaz yonte bi alayhi salaatu wasalaam sayyidina Muhammad waxi noppi moo tax saxaaba yi xam ne kon moom daana aaye ku ko jugal bu ñëwee ñuy jug loolu daana ko aaye waaye dawuñu sayidna xasaadum saabit bi nga xamee ne yonte bi mi ngi aaye bu ñëwee ñuy jóg dana ko loolu man duma ko def mukk fu ma la si dama damay taxaw tekke ne ko ajibtu li man lahu aqlun wa fahmun yara hada aljamala wala wala yaqumu loolu li ma gën a yéem mooy nit koo xam ni dana la séen ak sa taar bii te du jug ngir màgg la loolu man duma ko def ne ko qiyaami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu man jug gi may jug di la màggal kooku farata la ci man moo tax duma ko bàyyi mukk loolu lu mat a bàyyi xel la mooy yonente bi itam ñu xam kon ne nit la waaye du nit comme nun li mu wuteeg ñun dafa bari lu mat a xam ne sëñ Tuubaa day wax ne man danna anna al muntaqa mithlul wara fa huwa gumrun qalbuhu ma nuwira képp ko jàpp ne yonente bi moo ngi nit ñee yem kooku ab dof la te xolam leerut xolam dafa lëndam loolu la Sëriñ Tuubaa wax yàlla yàlla ma wax qul innamaa ana basarum mislukum waaye la jàtte yuuxa ilayya foofu la wuteeg nit ñi mooy yàlla da ko ci anam goo xam ne dafa wuteeg ñëpp dama ci joxe ay misaal yu néew rek doo a agsi ci ci des mooy yonente bi fi ne mboolem téere xadis yëpp gis ngeen ñu wax ñu buñ koy misaal dañuy wax ne aw ñaqam moo gënoon a neex xetu misk mooy parfum yi gën a neex ci jamonoom ñaq yonente bi moo gën a neex xet sayidna anas loolu la wax maa chamamtu riixan qattu aw araqan qattu atyaba min reexi waa araqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am foo xam benn riwaay riwaayat imam muslim da caa wax ne wala chamamtu miskan wala itran atyaba min reexi rasulillah kooku riwaayat imam imam tirmisi waaye imaamul buxaari nett na ko ak imam muslim ak ahmad ak ñu bare mooy xet ak ay ay aw ñaqam moo gën a neex xet parfum yi gënoon neex ci jamonoom te mooy misk loolu bokkut ak ñun kon nun ku ci ñaq boo tuurawut parfum nit ñi bëgg a faatu ndax boo leen jegee aywa yonente bi salaam gis ngeen li sëñ wax yaraa waraa aba wa amaam mooy ci njëlbéenu bu lislaam dara wax saxaaba yi ne leen bu ngeen bu ñuy julli bu ñuy julli dee leen xool li ngeen def ahsinu salaatakum fa inni araakum min xalfi kama araakum amaami imaam ahmad noon la ko nettale ak imaam buxaari ak muslim ak ñu bare bari mooy da leen daa wax ne na ngeen xool li ngeen di jullee man ni may gisee sama kanam laay gisee sama ginnaaw kooku bokkut ak ñun ñun ku ci xool fii doo xam la ca ginnaaw kon loolu wuute na ko doon masalan kanam ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ibnu asakir nettalee wax ne soxna aïcha wax na ne am na bis puso la doon ñaw ci lëndëm gi làmp bi mu yoroon daanu waaye bi yonte bi duggee leeruk yonte bi kanam gi moo ko niital ba mu gis piso bi ñaw ci lim doon ñaw googu kanam ko ak suñ kanam yi kanam goo xam ne am leer gis nga ñi ko misaal ñépp noonu lañ ko misaalee Hind nu Abi Halata loolu la wax dafa wax ne fax man faxman mufaxaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al qamari laylatal badri moom yonte bi sallallahu alayhi wasallam kanamam dafa meloon ne bisu guddi guddi fukki fan ak juróom ni weer wi leere noonu la kanam gi daa leere nett li yu bari moo ci yow Rubayya bintu Muawiz soxna la woon soo xam ni Abu Ubaydata sëtub Ammaar ibn Yaasir moo ko mas a laaj ne ko waaw melalal ma yonente bi a salaatu wasalaam nan la meloon mu ne ko yaa bunayya law ra'aytahu la qulta shamsu taali'a boo ko gisoon di danga nga naa jant bi ci moo fenk kanam gi dafa leer ànd ak leer guddi gi dara leeral sax bërëb yi mu nekk googu kanam bokkul ak suñu kanam yi kon dañuy gis ne kon ni ko yàlla binde yooyu ma wax du ay mu'jisaat de yooyu mooy bindam ni ko yàlla binde kon bokku koog ñun amutoon ker masalan bu bu bëccëgee amut takk ndeer guddi gi itam bu weer génnee du tax mu am takk ndeer yooyu yëpp da ngay xam ne kon kii bokkut ak nit ñi ba ba pare itam ni mu daa gisee ci guddi noonu la daa gisee ci bëccëg lu mu lëndëm lëndëm day gis alayhi salaatu wasalaam ak yu bare bare yoo xam ne mënoon naa ko wax waaye dama koy bañ a dama bañ a bu ñu xoolee alxuraan yi suñu borom ko taala ni mu koy tuddee ci alxuraan ak gëdd gi mu ko jox ci nga xam ne kii it naa na ak nit ñi gis nga suñu borom dafa wax ne jaam bi bala mu laa jéggal wala mu lay bëgg yow jaam bi ak koo mën a doon faw da ngay topp sayidina muhammad dafa aj moom ak bëggam ak njéggalam lépp ci topp sayidina muhammad qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dunubakum mooy bala mu laa bëgg moom yàlla wala mu lay jéggal da ngay topp sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama kooku du jaamu ordinaire du jaam bu ndaw am na foo xam ne yàlla dafa xam ne na ngeen topp yàlla waaye ak ab yonenteem wa atiyu llaaha war rasula da topp yàlla akub yonenteem topp moom xanaa yàlla rek xanaa man nga ne yàlla rek lañ war a topp waaye na topp yàlla ak ab yonenteem te loolu li mu ko wax daa bari ba muy wax mooy itam dafa wax ne wa man yaasi llaaha wa rasulahu ku mooy yàlla ak ab yonenteem ba muy wax ngëm it dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu aminu billahi wa rasuli na ngeen yàlla ak yonenteem bi ba muy wax weddi itam illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi ñi weddi yàlla ak ab yonenteem aywa ñi yàlla di xeexalit déclare leen ger gis nga fasanu bi xarbi min wa rasulihi mooy nañ jàpp na yàlla mi dana xeex ak ñoom waaye moom akub yónanteem mooy xeex ak ñoom innama jazaa'u alladhina yuhaaribuna allaha wa rasulahu ba ci yéefar yi bi yàlla yi wax ne accord yi ma siñante ak ñoom dindi naa ko set naa ci ba dara laa ci jàppatul aay bi mu wàcc mooy baraatu min allahi wa rasulihi ila alladhina aahadtum min almushrikina ba ci yàlla sax ñi mu nekk seen kilifa innama waliyukum allahu wa rasuluhu ay wa man yatawalla allaha ba ci ñi gàddaay jëm ci yàlla day wax nañ nañ gàddaay jëm ci yàlla ak ab yonenteem wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila llahi wa rasulihi ba ci xaraamal dafa wax ne wala yuxarrimuna maa xarama allahu wa rasuluhu li yàlla xaraamal ak ab yonenteem ba ci ñi yàlla jox sax am na foo xam dafa wax ne walaw annahum radu ma aataahum llahu wa rasuluhu wa qaalu xasbuna allahu sayutina allahu min fadlihi wa rasuluhu nga gis foofu ñi muy jox ba ci ak jox ngëneelu suñu borom yi moo xam ne leen yàlla jox ak ab yonenteem ba ci li yàlla diggee day wax ne qaalu hada ma waadana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu ba ci atte bu ci tuddee boppam day tuddaale yonente bi wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amrihim ida qada allahu wa rasuluhu ba ci jigéen yonente bi alayhi in kuntunna turidna rasulahu ba ci jaayante gis nga dafa wax ne inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah mooy ñiy jaayanteeg yow ñi ngi jaayanteek seen borom innama adatu xasri la waxut ka annama innama yubaayi'una allaha ak yeneen yoo xam ne sax damir bi far benn danañ koy boole ñoom ñaar allahu wa rasuluhu axaqu ay yurduhu hu boobu xamoo allahu lay del wala rasuluhu allahu wa rasuluhu yii may wax ni xaw naa kii waaye yu am solo la ci kii gëstu xam ko xàmmee kan moo yonente bi alayhi salaam dara ju kawe ko yàlla jox du jaam boo xam ne mook nun a yem bokku ñoom moom moonu nu ñun mbindeef yépp loolu faw nu xam ko yàlla gis nga bi mu wax istajibu lillahi wa lirrasul ida daakum daakum foofu benn damir bi waxu daawaakum ñoom ñaar daakum xamu ko ci woote yooyu yu bari la ci alxuraan yoo xam ne yu mat a la yàlla wax na ne ci alxuraan ne mas naa boole ci ñoom benn accord accord boo xam ni mooy bu sayidna muhammad mi ñëwee na ngeen ko topp na ngeen ko gëm wa id axada allahu mithaqa annabiyina lama aataynaakum min kitaabi wa xikmatin summa jaakum rasulu musaddiqun lima maakum la tuuminunna bihi wa la tansurunnahu qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min alshahidina fa man tawalla baada dalika fa ulaika hum alfasiquna kon loolu lu rëy la mooy yónente yépp yàlla leen dajale na leen bu Seydina Muhammad ñëwee na ngeen ko gëm na ko topp na ko jàppale gis nga ci alquran it suñu borom yónente yépp daleen leen di tudd seen tur yaa aadamu uskun yaa nuux ihbit yaa ibrahimu qad saddaqta ruya yaa muusa inni stafaytuk yaa daawudu inni inna ja'alnaaka xalifatan yaa isa inni mutawaffik yaa zakariya inna nubashiruk mooy yonente yëpp da leen tudd seen tur bu leen di woo waaye sayyidina Muhammad tudd ko benn woowu ko benn yoon jaar ci turam yaa ayyuhal rasul la koy wax ak yaa ayyuhal muddathiru yaa ayyuhal nabi yaa ayyuhal muzammil mooy du jaar ci du ko woo jaar ci turam bis bu tuddee turam bi rek ixbaar la day am lu muy ne ci moom ba tey am gis nañ moom rek la giñ ci ak dundam la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahuuna mooy dafa giñ ci dunduk sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba pare wax ne man ak sama malaayka yépp ñu ngi maase di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ba pare gis ngeen même bu ko bu bu koy bu meleen lu koy yedd li ñuy wax yedd bu meleen lu koy lu koy def fi ne day jiital jéggal ko afallahu anka lima adinta lahum yàlla jéggal na la waaye nag lu tax nga digal nga nga def nangam waaye day wax nit ñi ne leen nag yéen da xam ne li ma sañ a wax yow sama yonente bi yéen sañu leen ko wax wa'lamu anna fiikum rasulallahi loolu la wax mooy na xam ne yonente bi moo nekk ci seen biir loolu waxin wu rëy la bu pare dara wax ne neen ko wormaal mooy bu kenn yëkkati kàddu fi kawam bu ko kenn woo ni ngay woowe sa morom laa tajaalu duaa rasuli baynakum ka duaa i baadikum baadan laa tarfaxu aswaatakum fawqa sawti nabi laa tajharu lahu bilqawli ka jahri baadikum li baadin te dafa wax ne bu ngeen dee yëkkati seen kàddu ci kanamam wala ngeen di seen kàddu di gën a kawe kàddoom moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu seen jëf day yàqu te du ngeen ko yëg waxu da ngeen am bàkkaar waaye an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna wax ne ñi nga xam ne ñooy suufeet seen kàddu ak ami teggin fi kanamam ñu la yàlla jox ak taqwa loolu wax na ko ci alxuraan wax ne itam ñi nga xam ne ñoo koy woo di ko joor ñoo ñëpp dañu amutum xel kon jaam yàlla teral la turam da ko lëkkaleeg turam fu ñuy eh, nodde danga gis bu ñu waxee ashhadu an laa ilaha illallah teg ci ashhadu anna muhammadan rasulullah bis booy julli itam gis nga faw nga tudd ko ci boo tuddee yàlla tudd ko ci waaw ca taaya ja bu ñuy liqaam noonu di ko tudd yàlla wax ko ne ko yow rek yow yërëm yërëm jaam ñi rek moo tax ma yab ma indi ma wàcc ci kaw suuf wax ko itam ne ko yow jikko moom yëm yaa ko gën a màgg ñëpp moo tax sëñ tubaa wax ne man zanna anna al muntaqa mislul wara fa huwa gumrun qalbuhu manu wira képp ko jàpp ne sayyidina muhammad moom mbindeef yee yem xamal ne yow maanaam sa xel neexut te sa xol leerul ma jàll ci wax ne yonente bi waxuma la xam naa nit ñi bu amee ñenn ñu ko nungulut wala ñu koy bañ nit lay doon ndax nit moo gën a dëgër bopp ci li yàlla bind waaye jamaadaat yi mooy mbindeef yi ci des yépp a ko nangul xam ngeen dama ci nett li ñett rek ci lu gàtt mooy jabalu Uhud ab montagne la montagne wu ñu wax Uhud yonte bi dara wax ne Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu day wax ne Uhud day moom dama bëgg man ma bëgg ko yonte bi mas naa yéeg kaw Uhud tax nekk fa mook Abu Bakar mook euh, Seydina Omar ak Seydina Ousmane ak Seydina Ali ba nekkee ci kaw euh, jabalu Uhud Uhud yëngutu loolu day wane ne daju dafa bég yonte bi nekk ci kawam mu yëngatu ba ñëpp yëg yëngatu gi yonte bi këdd ko ne ko dalal maa nekk ci sa kaw mu daat dalaat loolu day ne montagne moom da ko bëgg te yéeg bi yéeg ci kawam da ko neex am na lu gën xoromu loolu mooy dattu garab ak garab goo xam ni yonte bi dañ ko ko tegaloon ci jàkkaam mu daa ca taxaw di ba xam ngeen ne yonte bi comme suñu jàkk ji ni mu def nii néeg bi nga xam ne moom ngay génn rek du yem ci mimbar bi noonu néegam deme woon ak jàkkaam mooy danaa génn néegam rek ñëw taxaw ci mimbar bi même diggante boobu mu daa dox sax yàlla da koo def rawda min riyaadil janna ab dër ci dëri àjjana yi moo ko wax ma nga ñu bind fa boo fa demee mooy diggante néegam ak mimbaram rawda la ab dër la ci dëri àjjana yi bu ma saa génn néegam rek day jawale ca mimbar ba ñoo tolloo comme ni suñ suñ kilifa yi ñoom la loolu la roy ci gis nga day am néeg boo xam ne mooy dend ak mimbar bi booba dañ ko dafa am garab goo xam ne moom lañ ko tegaloon ci la daa taxaw di xutba benn bis nag ñu defal ko mimbar boo xam ne ñetti escalier la comme suñu escalier yi ngeen gis ñett suñu mimbar bi gis nga ñetti escalier la yoo xam ne da ngay yéeg ñetti escalier ba ñetteelu escalier ba nga doog a toog comme di am fii biñ ko defalee mimbar bi mu génne néegam benn ajjuma ajjuma boo xam ne saxaaba yépp ngi ci jàkka yi mu génn néegam wuti mimbar ba romb garab gi dem taxaw ca mimbar ba di waaja a xutba ñu jekk dégg yuuxu garab gi garab gi yuuxu yuuxu gu metti waaye jekk jëpp waaw lii lu mu doon ñu garab gee yuuxu ndax yonte bi moo ci daa taxaw te tey da ko fay romb dem taxaw ca mimbar ma yonte bi daa wàcc ci mimbar bi ñëw teg ko loxoom wax ak moom ñu laaj ko ginnaaw bi loo ko wax mu ne ko dama laa dama ko wax ne ko su la neexee nga dëkk ak man àjjana mu noppi bi mu noppee yonte bi digle nañ ko suul lu yëpp a ngi noonu mooy garab yi sax dañ ko bëgg ba ci gis nga mbëtt mbëtt xam nga ne mu xamul lu muy àll bi ak dugg ci pax yi lekk ci gunóor yi bi ko yonte bi ne yaa bu man ana mbëtt bi maay kan mu ne ko anta rasulu rabbil alamina wa xaatamu nabiyina qad aflaha man saddaqak wa qad xaaba man kaddabak mu ko yow dey yonente bi yàlla nga ku ànd yow de kooka de am na xéewal taxe na te képp ku la weddi de kooku perte na adduna ak alaxira yi ma wax yëpp xadis yu wér la xadisu mbëtt mi imaamu tabaraani nettali na ko fi eh, jaami'i saxiir wal bayhaqi wa abu nu'aym fi dalaa'il wa ibnu asaakir fi taarixihi wa ibnu mundata fi juz'i tarjamati tabaraani ibnu kathir al wa nihaaya li ma waxoon ci Uhud yooyu moom xadis yu ñëpp xam la wér ak wéram ba tey dattu garab gi moom dafa xadis mutawaatir la ñëpp ko fekk imam Bukhari muslim yëpp ñëpp nett nañ ko ndax saxaaba yëpp ko fekkoon moo tax loolu day tegtale kon mbindeef yëpp ñoo ko bëgg gis ngeen am na koo xam ne sax ak till moo tax mu dugg ci lislaam loolu imam Tirmisi moo ko nettali mooy benn sàmm la boo xam ni da doon sàmm ci àll bi ba mu yàgg ak till ñëw fàdd benn gàtt waa jël yat bi rek topp till gi ba till bi bàyyi gàtt gi mu topp ko nag bëgg koo bëgg ko dóor till gi daw ba mu yàgg mu jekk-jekk wëlbatiku toog jàkkaarloog waa lem lem ginnaawam toog ci jàkkaarloog waa ji ne ko señ bi yow lii ma yàlla wërsëgale nga bëgg ko nga bëgg ma ko xañ waa ji ne till guy wax daal di tiit till guy wax till gi ne ko dalaa yéem mu ne ko wax lii kay yéeme ne wax dëgg mu ne ko am na lu gën a yéemu dëkk bii ngay gis nii muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fa ne sayyidina muhammad te ma ngay wax gaañe wax yàlla ak xibaar yi ja jiitu til ne eh, waa ji ba tey mi ngi ci tiit mi ngi ci tiitaange ne ko kooku de kon war naa ko seeti mu ne ko demal seeti ko waa ji ne ko waaw sama xar yi laa xamul ku ma koy dénk sama gàtt yi til ne ko dénk ma ko ba mu ko dénkee dara du sëkk waa ji lépp ci tiit la mu ne ko dénk naa la ko kon daal di dem ca dëkk ma fekk fa Seydina Muhammad digg bëccëg bi mu ko ko nettalee yonte bi da wax bilaal wala kenn ci ñi doon nodd ne ko woodeel asalaatu jaamiya mooy wool dëkk bépp nañ ñëw ñu woo dëkk bépp ci benc bi mu ne waa ji nett liwaatal li nga waxoon waa ji nett liwaat ko maanaam daal di wax yonte bi ne ko nag bàyyee naa ko sama xar ya sama jur ko waaye nag cim tiit rek laa ko defee yonte bi ne ko dara doo ko doo ko fekk mu laal ko da nga da nga ko fekk na nga ko meloon mu dem fekkaat ko fa rayal ko gàtt kooka la ko duggal ci lislaam tilliga ga la nga xam ne moom yonte bi alayhi salaatu wa salaam sax ak lépp dañ ko doon doomu aadama itam kon bu amee kenn ku ko jublut ci doomu aadama lay doomu aadama nag saxaaba yi moom bokkuñ ci saxaaba yi jamono teg moom dañ ko bëggoon bëggu dem dayoo ñoom fiñ àggoon ci ak taalibe li ñu ak taalibe kenn àggu guf ba léegi Urwatu ibn Mas'ud moo nett li mi ngi ci saxihu Buxaari ak Muslim ñëpp ko nett li xadis bi muy wax ni xadis bu gën a wér ci xadis yi ndax Buxaari ak Muslim daje nañ ci comme ni ñu waxee Urwatu Urwatu ibn moom xudaybiya sul xudaybiya yowmul xudaybiya moom la yéefar yónni woon ba mu ñëwee xam nga ba mu demee da doon nettaliwaat la mu fa gis da leen wax ne kee ma gis de man mësuma dem ci nit ñu fonke seen kilifa comme niñ fonke kilifaam mooy maata naxama nu xaamatan illaa waqaat fi kaffi rajulin minhum fa dallaka biha wajahaw ne man damaa seetlu xaaxtandiku waxu tifli de xaaxtandiku sax bu ko defee benn saxaabu da ko alawti ko rek daal di koy raaj ci boppam ak ci yaramam mi ngi saxiix Buxaari ak saxiix Muslim yëmut ci loolu dafa wax ne wa ida amarahum ibtadaru amrahu boo leen digalee dañuy njëkkante kenn ku ne di bëgg njëkk def ndigal li te wa ida tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala waduihi mooy bu jàppee moom yonente bi ne dañuy xaw a rayante ngir bëgg a naan njàppit bi loolu noonu àggaguñ foofu ci ak bi ba tey dafa wax ne wa ida takallamu xafadu aswaatahum indahu bu ñu waxee ndànk la ñuy wax duñ nangoo yëkkati seen kàddu fi ci wetam wa maa yuxiduuna ilayhi nadara taadiman lahu duñ ko xool jàkk dañuy sëgg ngir màggal ko alayhi salaatu wasalaam buñ gisee saxaaba yi tam buñ leen doon topp par benn benn mën naa ci nettali par benn yu tuuti rek ngir waxtu wi xam ngeen sayidna abou bakar as siddiq ci ñi gënoon a sopp yonte bi alayhi salaatu wasalaam la bokk gis ngeen bis bi ñuy gàddaay jógee madina dem jóge Makka dem Madina la ca xaw lépp waaye bañ demee ba làq ci ca xunti ma Seydina Abu Bakar moo fa jiitu dindi mbubbam gis ngeen pax yi fa nekk yépp mu sakk ko daal di dugg yonte bi daal di dugg moom ndekete xam nga guddi ga ko jiitu yonte bi daa nelawutoon yonte bi mu duggee rek daa tàmbalee nelaw teg boppam ci lupp Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu waaye Seydina Abu Bakar seen seen am pax moo xam ndekete sëkku ko woon da ko fàtt mu jël tànkam teg ca ndekete pax mi jaana ci ne ñu jekk yekk rek yonte bi moom mi ngi nelaw te te boppam mi ngi ko teg ci lupp Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu te jaan ji jekk-jekk na matt tànku Abu Bakar radiyallahu anhu mett mu mett ci moom lool waaye ñi nungu bëgguta yee yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu muñ ko jaan ji mattaat ko mattaat ko ba mbir ma mettee ba metti nag la ronkoon gi tuuru dal ci lexub Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam Seydina Muhammad yow ne ko lii lu mu mu ne ko jaan moo nekk lii moo mat alayhi salaatu wasalaam su yonte bi daal di koy tifli mu daal di seddu guy jaan ja wàcc ba tey gis ngeen kooku ay tifli tam kon bëggut ak tifli te gaañe aywa kooku kooku bëggoon Seydina Abubakar wax na ne moom gis nga Seydina Muhammad bi mu fi jógee fi ne ñett mimbar bi ma leen waxoon leen mimbar bi mu daa toog nangutoon a àgg ci ñetteelu mimbar bi ci ñaareel ba lay taxaw di xutba te bu ma saa wax ba noppi de bu tuddee Seydina Muhammad rek day jooy waa jàkka ji jooy kër ya ya dend ak ñoom jooy marché ba dégg leen jooy dëkk bépp di riir ak i jooy noonu la saxaaba yi meloon ci Seydina Muhammad noonu naa ci nett li yeneen gis nga ci gàddaa gi am na boo xam ne dañoo wër luñ lekk amuñu ko xiif lool Seydina Abubakar ba mu lijjantee lu mu lekk bay leen ko Seydina Muhammad am soow dafa moom nam ko nettali dafa xam ne shariba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xatta tawaytu moo yëntu dafa naan ba man ma màndi gis nga baayam abu quxaafata bi mu ñëwee di di jébbalu seydina muhammad da jàbbeeg loolu di ko ndokkeel waaye seydina abubakar dafa jooy ne ko man bu ma sayoon sa wayjur sa baay bu ndaw bi ñuy wax abu taalib tey mooy jébbalu te sama baay moom moom moom moom mujj jébbalu ndax moom laa ko gën a yéene sa ndax xam naa loolu moo la gën a neex aywa am na yu bare bare ku mel ne sawbaan sayidna sawbaan ci daal liggéeyal yonte bi alayhi salaatu wasalaam la bokk dana taxaw ak moom benn bis yonte bi daa dem bisu lëmm gisu ko moom sayidna sawbaan bi nga xamee ne yonte bi dikk na rek mu daal di wax yonte bi ne ko aw xastani ya rasulallah mooy da nga maa wétal da tàmbalee jooy yonte bi ne ko yow yow gën a gaaw a jooy looy jooy mu ne ko dama xalaat yowmal xiyaam bu ñu fa demee yow sa daraja dafa kawe man ngaa nekk ca àjjana yu kawe man fa may ne mën naa nekk fa suufee du mën a gis te diggante bii ma la fi gisul rek damaa am mettitu xol ci la aaya bi wàcc ginnaaw ba mooy wa ma yutii allaha wa rasul wa rasula fa ulaika maa alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihina wa xasuna ulaika rafiqan aaya boobu ci loolu la wàcc mooy ñi bëgg yonente yi dëgg dëgg bëgg wér ëllëg ñoom ñooy ànd damay Seydina Bilal a baax di woon bëkk néegu yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi lu mu am ci dal alal bilaal moo ko daa denc bu yonente bi nag dadaa joxe joxe ba dara du fi des mu ne Bilal demal lebi Bilal lebam boobu daana ci leb bañ nar koo bañ nar ko ca eh, sonal am na yowoot boo xam daa ma sa ñëw ne ko dama lay jaay fayu ko li ma li ma li ma leb waaye far ay xéwal ñëw fi yonente bi fay bor yi yonte bi da ko bëggoon gis nga am na bis boo xam dana ko yow dama dégg sa yëngu sa dàll yi di karas karas yi ci àjjana lu la fa yóbbu Bilaal ne ko man de xaw ma lu ma fa yóbbu foofu lu may saa yu ma bal ma sama njàpp toje rek dinaa jàppal bi yonte bi alayhi salaatu wasalaam génnee àdduna dafa wax ni dootuma nodd ndax bu ma saat nodd ba àgg ci ashhadu anna muhammadan rasulullah dootuma nate way moo tax mu bàyyi nodd mujj mëntu la ci dëkk bi mëntu toog ci dëkk bi madina daa génn dëkk ba dem saam ba mu nekkee Saam at la fa def genn guddi mu gént gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ma hadihi l jafwa ya Bilaal aamun wa lam tazurna ne ko waaw Bilaal lii lu ma yow am nga at ñëwoo Madina seeti ma ci guddi gi da ko gént mu daal ne bërét xaaju guddi tàmbali dem ca mbaam mi mu amoon tàmbali di takk mbaam mi di di di di ko kii mag la woon booba soxna si yëg ko ñëw ne ko waaw looy def nii mu ne ko man day Madina laa bëgg a dem mu ne ko waaw xaar bu fajar bokk mu ne ko fajar daal di kot koti ba takk am mbaam bu topp yoonu Madina ba mu demee ba àgg ak guddi la fa àgg nekk ca ba nekk ca xabru yonte bi alayhi salaatu wasalaam di jooy ba Seydina Xasan ak Xuseen fekk ko fa ci guddi gi ne ko yow de lu mën a xew fajar moom yaay noddu yow at mi yëpp ba fi yonte bi jógee lañ la gëj dégg yaay noddu wax ko wax ba mu ne baax na ca fajar ga ba mu noddee keroog wax nañ ne madina gépp dafa riir jigéen ñi sax dañoo génn jàpp ne yonte bi alayhi salaam moo dellusiwaat ndax kaddu gi ci jamono lañ ko gëj a waaye nag ànd ak lool lépp yonte bi alayhi salaam xam ngeen ne ni ko imaam Malik nettalee ci mu Muwatta mujj gi mas naa bis mu mu siyaare ji dañuy wax baqiyan baqiyan ay armeel la ba mu génnee saxaaba yépp taxaw dafa wax ne waditu law laqiitu ixwaani mooy ak a neexoon ma gis sama mbokk ya saxaaba yi ne ko awalas naa ixwaanaka xanaa ñun ñooy sa mbokk yi mu ne ko déet mu ne leen déet yéen samay saxaaba ngeen waaye sama mbokk yi ñoom qawmun yatuuna fi aaxiri zamaani amanu bi walam yaraw nii sama mbokk yi dëgg-dëgg aaxiru zamaan lañu ñëw dañ maa gëm te gisuñu ma daal di wax ne kenn ci ñoom am na riwaay boo xam ne ne kenn ci ñoom day toll ak juróom-ñaar fukk ci yéen ñu wax ne Seydina Omar moo ko wax ne ko xanaa juróom-ñaar fukk ci jamono ñam jamonoonteel mën leen déedéet juróom-ñaar fukk ci yéen saxaaba yi lay lay tollal kenn ci ñoom ndax antum tajiduna ala alxaqi awalan wa hum laa yajiduna yéen da ngeen a taseeg man ma di leen jàppale sama barke nekk fi ma di leen dimbali da ngeen am ci ndimbal ci dëgg te ñoom jamono yi ñuy taseel duñu am ndimbal kenn du leen dimbali teg leen foofu seen baram ngeen xool kan moo fi koo xam ni amul ndimbal te lim def lépp ay noon di ko kii ngir dégg nga am yonte bi am na beneen xadis boo xam ni itam imaam muslim moo ko nettali ak imaam ahmad ak ibnu xibbaan ñu wax ne sayidna muhammad dafa mas wax ne min achaddin min achaddi ummati lii xubban naasun yakunuuna baadi yawaddu ahaduhum law ra'aani bi ahlihi wa maalihi xadis bu wér boo xam ne yonte bi daa wax ne sama xeet bi ñi ma ci ki ma ci ñi ma ci gën a bëgg sama ginnaaw la ñuy ñëw ni am na ci yawaddu ahaduhum mooy kenn ci ñoom dana ne siiw maanaam buñ nekkoon nga joxe sa sa sa sa alal jëpp ak sa waa kër yëpp te nga gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom mu nangoo joxe alalam jëpp ak waa këram ak léppam ngir teg bër yonente bi alayhi salaatu wasalaam man nag kooku kenn laa xam muy Cheikh Ahmadou Bamba laa gis mu wax ne yaminu rabbiya mazaarul mujtaba afdalu min mil il bilaadi dahaban sëñ Tuubaa laa gis mu wax ne maanaam suuf sépp buñ ko tegle woon ak alal mi ngi mel ne jumaa ji masala ñu teg fii ay kayiti dix mille rek ci misaal ba mu fees ca kaw loolu ñu def ko jumaa ji def ko dëkk bi def ko réew mi def ko Afrique def ko continent yépp ba adduna sépp daj ne dem siyaare dëkkub Seydina Muhammad ne moom gën a lool kooku kon alal alal alalam jëpp gis yonte bee ko gënal yëmut ci loolu dafa wax ne dami wa ahli wa awlaadi fidaa u lahu mooy sama njaboot ak sama dereti bopp ak sama bopp sama lépp ak njot laa ko def ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loolu danaa wax yonte bi ne ko yow jébbal naa sama lépp laka yaa nabiyu manazili wa mawatini wa mawaadii laka bil ali mutaawida mooy samay kër sama bërëb yi ma dëkk sama lépp lu ma am daal jox naa la ko addiya alayhi salaatu wasalaam danaa wax ni itam lakka lisaani ma aljaani ba sama làmmiñ sama xol bi yëpp jox naa la ko danaa wax ni itam ne moom yonente bi buxuyati himmati wa aqsa matlabi kooku mooy càkku téeful sama sama yitte li gën a kawe ci li may sàkku itam mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dana wax ne zimaamiyal yawma ja'altuhu abad fii yadi ahmada sama nos sama nos bi jox naa ko moom sayyidina muhammad alayhi wassalaam dana wax ne wasiilati wa matlabi wa munyati wa junnati wa jannati wa bugyati sayiduna muhammad afdalu man mada wa man yaati wa man fii sa zaman di wax ne man sama wasila sama càkkutéef sama mébét sama àjjana ne mooy sayiduna muhammad xam nga am na jaam yoo xam ne leen tax di jaamu yàlla mooy àjjana jee ñuy wax ëllëg xéewal yaak lekk ga ak naan nga xam ngeen am na ci góor yàlla yi koo xam ne bi mu daataa faatu yàlla da ko muril àjjana mu di ko gis xéwal yi waaye defaa ne fa in taku manzilati fi lxubbi indakum ma qad raaytu faqad ay ayaami bu fekkee lii rek sopp gi mën a sopp ak li ma doon def lépp bu fekkee lii rek nga ma ko nar a fay muy kër yeeg àjjana yi man sànq naa sama temps ndax lii taxumaa jóg gis la yow suñu borom ak gis sa sopp bi Seydina Muhammad moo ma taxoon di liggéey Sëñ Tuubaa da wax ne moom yónnte bi mooy sama àjjana wa jannati lu kawe la wax ju kawe la dara wax it ne yonte bi mooy sama daraja karamati wa mafari wa jaahi kitaabu rabbi wa rasulullahi yonente bi ginnaaw alquran jàllee mooy sama daraja mooy sama ndam mooy sama lépp dara wax itam bëgg gi ma ko bëgg tax na mëntumaa bëgg leneen ya mahat mahabbati al muxtaara sayidana xubbil maganiya wal ahlina wal walada ba taxoon gis ngeen dafa bàyyi woon ñépp jaayante ak yonente bi alayhi salaam yonte bi la jaayoo la jaayante woon ubaayiul yawma rasulal mustafa bi xidmatin tegte ne baayaatuhu bi fuaadi xiina lam tarahu ayni wa axdimuhu lillahi muftaridan mooy maa ngi jaayante yonente bi ci wax bi nga xam ne sama bët tëggaku ko bët xam nga sëñ Tuubaa dundam ay étape la fii ci Tuubaa lañu wax ne fi la njëkk a gisee yonente bi alayhi salaatu wasalaam njëkk loola yu bari ci may waaje wax ni ak yi ma wax ni ci la ci la ko wax mooy yittem jëpp nekkoon gis sayyidina muhammad moo tax nga mu ne ko maa ngi jaayante ak yow te sama bët tegut ci yow teguwut ci yow bayaatuhu bi fuaadi sama xol mooy jaayante ak yow xiina lam tarahu ayni dara ko ñaan itam di ko daa ñaan lu bari ne ko nangul ma jaayante gi mooy yaa sayyidi yaa buxyati yaa matlabi hadi mubayaati ila yawmi liqa ne ko yow sama sang bi yow sama càkkutéef yow sama lépp maa ngi jaayante ak yow ba keroog nag muy mën a tase yow fakun muini ala nafsi wa xud bi yadi te ca dayaa wax ne yaa sayidi yaa rasulallahi yaa garadi inni ladal baabi kal masfuudi fi qarani yow sama sang bi yow yónnte yàlla bi man de maa ngi taxaw ci sa bunt mel ni ku ñu jéng lëkkale ay tànkam lëkkale léppam bu mënta yëngu maa ngi taxaw rek yow laa bëgg a teg bët moo tax ak bëggam lépp yonente bi alayhi salaatu moom la woon danaa ñaan yàlla sax ne ko maa ngi lay ñaan sunu borom nga def ko moom mu bëgg ma mu muhibbaniya yaa ilaahi dana wax itam ne yonente bi da ko dana wax xanteeg yonente bi waxtu ne lim daa wax lépp yonente bi lay waxal da ko wax ne ko yaa ayuha rasulu yaa imaami xubbi lakum zaadi gadan amaami bëgg gi mën a bëgg yow yonente bi yàlla bi yow sama ilimaan ji yow sama lépp bëgg gi mën a bëgg moom rek laa am ci yóbbal ëllëg yow ma fi am leen laa fa yaakaar mooy bëgg gi mën a bëgg alayhi salaatu wasalaam dara wax sax ne diin yi ibadatu ilahi naasi sama diine mooy sopp sayiduna muhammad salallahu wa sallam loolu lim ci wax buñ ko toppoon du jeex dana àgg ci wax ne sifaau jismi wa sifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabbi sama xol bi daal leen rek moo koy saafara sama yaram yaramit lenn dong mooy saafaraam mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallama wax yi neexit wi sax dafa mel ne neexut a jëlee ci lakk bi mu ko waxee indi ko ci weneen làkk moom rek la daa waxal gis nga xasidaam yépp moom la ci waxal te bu koy wax ay teggin la koy booleel yu mat sëkk ak pëstéef xasida yi sëñ bu lu mu ci masaa di bind pëstéef la koy booleel boo xam ni pëstéef du ko féete kaw dana wax ne tafiqtu unaadi unaadil mustafa daa taaddu bi maa ngi tàmbali wax ak Moustapha waaye boole kooki teggin dana wax yonente bi ne ko yow wax ak yow mooy li neex ci sama xol xitaabu ko yaa xayral baraaya saadati aywa wax ak yow loolu rek moo neex ci man nekk di wax ak moom di waxante ak moom ak donte booba gisagu ko ne loolu rek moo neex ci sama xol am na xasida goo xam ne da nga ko tàmbali wax dafa wax ne ahmadu hada qaala inni ahmadu li anna xayral qawli inni ahmadu mu ahmadu mii kat nee na man ahmadu laa tudd waaye li tax mu wax ko mooy li gën ci li nit ki wax mooy inni ahmadu parce que sama soppe ba ahmadu la tudd moo tax li gën ci li nit ki wax li gën a neex ci wax ne ma nga ne man ahmadu laa tudd loolu moom lu mel noonu it la daanele xasida gi danaa wax sax wax na ci xasida gi ñu wax fatxul fataax ne dikru nabiyil mustafa bi madxi aw bis salaati qismati wa ribxi dalika fadlullahi yutihi liman yashaau min ibadihi xayra minan dafa wax ne tudd yónente bi alayhi salaatu wasalaam moo xam dama koy tagg wala ma koy julli may wala may julli ci moom nee na ñaar yooyu tudd gi ma koy tudd di tagg di ko tagg ak di julli ci moom nee na loolu mooy sama cër man moom la ma yàlla wërsëgal mooy sama bénéfice itam mooy sama tonawu xismati wa ribxi daje daa teg ne zalika fadlullahi yooti yi loolu nag bu leen ko woyfal nee na loolu ngëneelul suñu borom la lu ma jox nga xam ne day seet ku ko neex ci jaam yi mu jox la ko maanaam tudd gi mu tudd yonte bi di ko tagg di julli ci moom loolu da ko jàppe xéewal gu mag dañu daa teg ne dalika lam ajidhu bi taxayuli bal niltuhu bi mahdi taxsiisil ali dalika nicmatu ilahiya alkarim wa innani an shukriha lastu arim daaka alladi tayaba nafsiya kama aqarra ayni wa shakartu nicma mooy tudd gi may tudd yonte bi di julli ci moom ak di ko tagg loolu xéewal la goo xam ne ay pexe mayuma ko yàllaa ma ko tawfeexal rek moo tax waxtu wu maa ngi di koy sant te loolu rek mooy saral sama xol mooy may tudd yonte bi ak di wax ak moom moo tax gis ngeen dundam gépp da ko tagg yonte bi alayhi salaatu wasalaam moom tagg yonte bi bor la ko jàppe woon lahu alayya daynu matxin wa sala loolu wax na ko ci fu bare bare bare yamini alayha daynu xattin lahu alayya li wajhillahi daynu sanan min zaltasamtu lahu fi kulli ma sanatin dayna imtidaaxin bi abyaatin garibaati xad iltasamtu lahu fi kulli masanatin madama aqli yaay dayna alhadiyat mooy tagg yonente bi bor la boo xam ni dafa tegu sama loos dama ko war a matal moo tax at mi mu séddale ko ñaari xaaj juróom-benn weer yi day tagg yonente bi juróom-benn weer yi mu koy muy julli ci moom alayhi salaatu wasalaam moo tax dalaa wax ne loolu it duma ci jóg ba keroog may génn àdduna duma du ma bàyyi loolu mooy tagg ko rek lahu alayya almadhu kulla aami min yawmina lahu alaya li wajhi llahi min sanati ila wafatiya am daaxun tura adada tasyiinu madxihi ila ximaami tursi an il ahwaali fi lqiyaami li xubbihi li annahu awla biya mooy tagg yonente bi du ma ko bàyyi ba keroog may génn àdduna li feek sama làmmiñ mi ngi mën a wax ma di ko tagg maa dumtu qaadiran ala alkalaami am daxuhu binnasri wannizaami maa dumtu qaadiran ala alkalaami foofu la àggoon ci tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam li tax ñu indi kii yi mooy gis ngeen lii danañ ko wane xëy ci kanam lépp ay tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy jukki yi ngeen gis ni nga xam ne mënu ko yëkkati sax li ngeen gis lépp yonente bi alayhi salaatu wasalaam la ko tagg kon moom sax dana àgg ci wax ne loolu wërsëg la wu ma yàlla defal mooy taaba fuaadi wa qaritu aynan lamma ala al madhi ruziqtu awnan mooy yàlla dama wërsëgal ma di ko tagg tagg wi mu tagg yonent bi tam bokkut ak ñeneen ñi ni ñu taggee ak ni ñu waxee moom aw taggam dafa selloon li gaa ñuy def di way di ci dugal li ñuy wax xësël loolu da ko génne woon ci ay waxam xësël mooy di tudd ay jigéen ay gent ak yooyu loolu daw ko dugal ci waxam dara wax ne man xëyyabtu andami yaani taxasuli bi di ma dimanin li matxi xayri mursalin ne man du ma tudd ay jigéen ak yëf ci biir tagg bi may tagg sama sama sang ba alayhi salaatu wasalaam baax mooy sama aada bi jaahi alladi am daaxuhu qad ghadat da'bi moo taxit da ko daa wax ne du ma du ma tàyyi mukk du ma mukk du ma dañ mukk di la tagg yubajjilu kulli kullakal yawma ma ghadin wa insha rabbi laa urad dëhra daa wan yi mooy duma ma lott du ma tàyyi du ma tële waxtu nan rek maa ngi di di la tagg ba pare itam danaa woo nit ñëpp di leen xamal ne ku bëgg am ngërëmul yàlla mi ngi ci tagg yonte bi alayhi salaam ridal ilaahi fi imtidaaxil Mustafa loolu wax na ci lu bare bare bari dara wax it ne wax it ne man sama daraja mooy tagg gi may tagg yonte bi alayhi salaam bi mad bi madxiya dëhra rasulallaahi wa bi salaati alayhi jaahi dara wax it ne gisut mel mbindeef mu yeyoo tagg mu may yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa sanaun lam yakun madxan nabi id lam yakun li gayrihi min manqabi nee na ku tagg ku may yonente bi alayhi salaam saw tagg dafa réer da ko sànq da ngaa teg sa loxo foo ko foo ko war a kenn rek moo am daraja mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bu ngeen gisee itam sëñ bi njëlbéeru dundam gépp xam ngeen ne fii ci Mbàkke la gane àdduna ginnaaw bi la ànd ak ay waajuram dem fële ca Saalum jamonoy Mabba Malik Ba mu ñuy wax Jaxu ginaaw bi dañ dañ ñëwaat fii Kajoor ak Njàmbur ba ni waajuram bu góor génne àdduna mu doog a tàmbali nag di taxawal mbiri boppam ginnaaw bi la jógee xam nga Mbàkke Kajoor gi dem Mbàkke Bawol gee jóge fa dem Daaru Salaam jóge fa sanc Tuubaa waaye diir boobu bépp leen rek moo nekkoon mbébétam mooy mën a am jekku dem siyaara ji sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ñaanin wu ne ñaan na booy seet booy jàng xasida yi waxtu ne da gis mu ñaan ko ñaanin yoo xam ne nu ne wax na ko ko wal turinil kaabata wal madina yaa rabbi zawral bayti wal madina ziyaaratan an riya masuna yow suñu borom leen rek laa lay ñaan mooy nga taw feexal ma ma mën a siyaare ji sama sang ba arju bi rahmatihil muhdaati sayidina zawri madinatahu daara rayaxiini daaroon mata ma yazurha zairun li hudan at hiya daaru daarul xaqi wa diini mooy maa ngi ñaan suñu borom bu taw feexal ma ma siyaare madina dëkk ba nga xam ne dëkk ba dafa neex ngir dañ ko parfumé ndax yonte bi alayhi salaam fa la noxam ya daa jibe daaru matama yarsuha zaayirun li hudan yasaat mooy boo fa duggee rek sa day féex loolu bala ngaa mën a xam tekki bi da ngaa dugg ca dëkk ba boo fa demee rek coono boo am na koy fàtte foofu mooy dëkk bu yonente bi alayhi wasalaam danaa wax itam moom sëñ bi naa Euh, sama xol de leen rek moo koy saafara mooy yàlla taw fexal ma ma mën a siyaara ji sang ba sayyidina muhammad yu tayibul fuaada zawrul bayti ma al madinati dana àgg sax di wax ne yaa laytani marraxtu taxta qadami xaddiya aw laxadani bi karami ak a neexoon ma mën a dem ca dëkkub yonente ba ba sama lex bi ma fëriñ ko ca suuf sa dana wax ne waaye yonente bi da ko daa wax dana wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko lu mën a xew nag donte sama yaram mënta ñëw sama xol bi moom ak sama ruux gi waxtu ne mi ngi la siyaara ji yazuruka minni xaytuma kuntu yaa muhyi fuaadi wa ruuxi bil busaaraati daa tayyi mooy xol bi kenn mënu koo téye moom waxtu ne mu ngi ma ngay xalaat rek madina nekk fa ruux gi mënu mënuñu ko téye waxtu ne ma nga madina da ci la àgg sax ba wax wax yoo xam ne yu yéemu la xasida gi mu tudde inni bi jax na muxtaari mashruufu wax na ca ne fal qalbu yahtazu xubban zawra rawdatihi mooy sama xol mi ngi gësamu mi ngi tàkk mi ngi amatul jàmm ngir bëgg a siyaare ji raw doom ba moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam yaa laytanii tarku mooy ak a neexoon mu mën a naaw aw lii kaana darnuhu aw niltu zaadan baligan aw qadartu ala qatci almahaamati xaytu shawqu maaluhu mooy ak neexoon ma am yóbbal bu doy bu ma mën a yóbbu ca sang ba xam ngeen bu njëkk aj yombutoon aj da nga daa dox jaar ci réew yi dox dox ba àgg madina moo tax mu tax mu ne aw niltu zaadan balixan aw qadartu ala qatil mahamati ak neexoon ma mën a dog gott bi àll bi man koo dog rek dem siyaare ji ko li kay azura rasulallahi maljaana yowma alqiyamati mahma haada taxwif ak lu mën a am ci ay tiita ki metit ci yoon wi rek jaral na ma danaa wax ak waa waa waa Madina ñi nga xam ne fa la fa nga xam ne fa la yonte bi tëdd gis ngeen danaa wax ak ñoom di leen wax leen yéen maa ngi leen di nuyu ahlal madinati minni sarmadan lakum wa abqa salaamin yutibul qalba wal jasada dajaa daa teg nekkoon ne leen fuztum bi kaw kawni ab bi kawni ibni abdillahi jaarakum wa kawnikum xawlahu faltahmadu samada mooy yéen waa Madina day am ngeen lu lu jafe mooy nekk ci yonte bi dëkk moom wër ko na ngeen sant yàlla xam ne loolu xewal na yooyu dangay nga yëg ne ak bëgg gu tar moo nekkoon ci sëñ bi daa mujjoon di jàpp ni moom moom dana wax ne wa huwa alladi iqa jismi an ziyaaratihi mooy sama yaram dafa am dañ maa gàllankoor bu mënuma dem ndax yii daje ma mën a dem ziyaara ji ko mënta am mujj nag loolu gën a màgg ba mujj mu jàpp ne man sikk laa amee yoo xam ne moo tax yàlla nattoo ma dal mu mënuma ko ziyaara ji mooy yaqu ni ay biya xata lam ara walam ara al madinata al munawara mooy damay kal sama sikk ji moo tax mënuma gis yonent bi moo tax mënuma ko siyaare ji mujj mu jàpp ne loolu sax bàkkaar la far te xam naa la ñekkut bàkkaar bu ma def bu tax yonent bi bu tax suñu borom xañ ma siyaare ji sama sang ba mooy yanqu ni dambiya xatta lam ara ni ay bi ani ziyaara loolu la woon wa artaji bi matxil bu saar yanqu ni dambiya xatta lam ara wa lam ara al madinata al munawwara mujj mu wax waxin woo xam ne da gis ne am tiit xam nga ak ñi ñi bëgg dëgg dëgg bëgg dëgg dëgg day ànd akum tiit day ànd ak am tiit ak ragal mooy da wax ne yasuu nii mawti wa ayni lam tara li ma naqari mooy nar faatu te sama bët du tege ci sàng ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam walam ara al madinata al yasuu nii mawti wa ayni lam tara wa lam ara al madinata al munawwara mujj mu def ko gàcc di wax ne gafaaru dixfir dunubi wafku kan kabali bi man alayya li tarki zawrahu aaru maa ngi ñaan suñu borom nga jéggal ma sama bakkaar yi sama sama jëng yi nga xobbi ko ci daraje ki nga xam ne ñàkk gi ma ko ñàkk siyaare gàcce la ci man te xam ngeen ne moom ñàkk manu saahir saahir moo ko teewal a dem waaye moom mu def ko gàcce waxtu wu ni itam da ko wax ne sama nammeel ak cofeel xam nga saw sawq mooy mooy nammu ki nga bëgg façon namm boo xam ne dafay tar mettit ba sa yitte jëpp mooy jug dem te te te mënoo ko te mënoo ko gis moo tax mu naan ko inni laka dahra du shawqin fa xud bi yadi wa bil mulaqaati judli ayyama zamani man de waxtu wu ne maa ngi lay namm maa ngi lay bëgg a siyaare maa ngi lay bëgg ak bëgg agsi fi yow maa ngi ñaan nga taw feexal ma yow yonente bi ma man laa gis ak sax di wax ne kulla zamanin laa azaalu atlubu liqaahu wa artaji wa arxabu kulla zamanin laa azaalu atlubu maa talabtu yaa aziz minka wa maa huwa alayka bi aziz suñ borom waxtu wu ne lenn rek laay sàkku ci yow mooy nga may ma ma mën a taseeg sama sang ba giseeg moom loolu rek laay yaakaar moom lay sàkk li ma sàkku nag xam naa ne lu rëy la kabura azza maa talabtu mooy li may sàkku ci yow sunu borom xam na rëy na waaye yow dara rëyut ci yow yow sunu borom tabaraka taala lu ne man nga ko mooy man nga ma ko wan dara àgg ci wax ne laallahu yalxadu nii wa yadkuru wa yajburul kasra wa naxwi yanduru li man aka neexoon sama sang ba xool ma mbaa mu mbaa bëtëb mu xool ko wet gi fi ma ne waxin yu daw yaram yu kawe ci ak bëgg xaddi jaaltuhu turaaba naalihi yaa laytahu laxadani bi karame mooy sama lex bi daal moom laa ko defal muy suuf ci moom sama lépp jox naa ko ko ak a neexoon rek mu teg mu bët waxe ñu kawe àgg sax nag di ko wax ne ko nag sun yow yónnante bi leen rek laay ñaan mooy nga xool ma donte benn xol la rek demaat mooy wandur ilayya bi nadratin tamxu biha ma bi min daa il xafiyi wa ashfiqa mooy nag ma yërëm yërëm ma xamal ne maa ngi ci métti boo xam ma bëgg nga yërëm ma teg ma bët boo ko defee rek sama sama sama lépp saafara sama xol saafara kun munqid wanzur ilayya bi nadratin tan fi shaqa wax na ko ay yoon wax na ne wa nadratan li yahab xaa dara darali mujj nag muy ñaan suñu borom nekk ko dama bëgg nag nga wan ma ko ndax suñu borom yow dara tëwu la foofu danaa fi wax bala ma ci agsi léegi mooy day yoo xam ne gis yonente bi ci dul ay nelaw dañ ci wax loolu man ku ma dégg nga di ko sikk sa ngëm lay sikk man loolu ngëm fekkoo ko yow nangu nga ne nit mën naa toog fii ci ab télé mu jàkkaarloo ku nekk Amérique mu ñu di ko defal bas mu baasir en direct ñu di mu di ko seetaan koo xam day wax image bi ak ak ak son bi nga di ko gis ki nekk Amérique nga toog fii nga yaakaar ne yàlla tële na yonent bi alayhi salaam mu defal lu mel ne télé nga di ko séen fa mu nekk ci xabrum ba loolu ngëm fekkewu ko loolu nag borom xam-xam yi borom xam dëgg-dëgg du ko sikk sàkk Jalaaluddin Suyuti def na ci téere bu am solo bu ñu tuddee tanwirul xalak fii imkaaniyati ru'yati nabi wal malak waaye am na beneen téere boo xam ne maa ngi koy tegtal ku koo xam ne bëgg na cee gën a yokk mooy téere bi tudd al muqida fi ru'yati nabi sallallahu alayhi wasallam yaqadatan ku ñuy wax fadilatu cheikh Hisham ibnu Abdul Karim moo ko def al alusi ci ñu mujj ñi la bokk téere bu am solo la moom muqaddima bi rek boo ko liree doo sikkati ne loolu mën a ne aywa kon loolu lu ma leen moo tax sëñ bi gis nga dara julli ci yonte bi di ñaan suñu borom mu wan ko ko ilahi fa salli bi gayri intiha ala al mustafa dil muhayya sabih salaatan turini huna wajhahu iyaanan li yasfiya qalbi al jarih mooy suñu borom maa ngi ñaan nga julli ci yonte bi alayhi salatu wasalam julli goo xam du yem fenn borom kanam gu leer gu taaru googee maa ngi ñaan nga julli ci moom julli goo xam ne nag li ma ci sàkku ci julli googu mooy nga wan ma ko nag ma teg bët ma teg bët xar kanamam ba ngir sama xol bi mën a saafarawu mën a féex mën a am mën a sedd moo tax nag taraay woowu bi mu ci àggee nag ci fii ci Touba bi mu fi nekkee ci atum ay sa sin 1311 muy 1894 nga xam ne ci déwén sa la dem ci géej gi ca Ramadan ja sëñ Basiiru nett li na ne sëñ am satu jaxate moo ko nettali ne ko sëñ bi nee na ca ramadaan jooju la gis yonte bi alayhi salaatu wasalaam gis bu njëkk sëñ Basiru nag leerul ci njëkk beeg mujj gi waaye ñi sëñ Abdulaat daan waxee ci lañ dégg boobu mooy gisam bi njëkk rawatina sëñ Basiru dafa wax ne ba mu ko gisee wara a sitrin raqiqin mooy dafa am rideau bu dox sa digganteeg moom mooy keroog ca ak koor la ci Touba booba la fay doog a gis nag yonente bi waaye wara a sitrin raqiqin mooy dafa am lu benn lu mel ne rideau mooy gis ba dese naa leer tuuti ma ngi koy séen di seen jëmm ji seen gaa ñim àndal keroog nag la sëñ bi xolam féex waaye sëñ moom dara daa feesu bëtam daa gis yonente bi mu ànd ak ay gaay yu ko jege mu ne yonente bi gaay yi jege yow loolu ñoom laa bëgg nga ah, jege yow ni ñoom maa bëgg nga ànd ak yow jege yow ba mel ni gaay yi wala ma weesu leen yonente bi ne ko ah gaay ñi de ñëpp ay saxaaba lañ yoo xam ne ñu ànd ak man di xeex lañ daa def moom mënatut a am waaye seen daraja moom yàlla mën na ko may ku ne soo ko bëggee nag faaw nga góor góorgóorluwaat da nga sonn de dañ la teg natt yu bari da ko muñit te jàmbat sëñ bi ne ko nangu naa aywa mooy li waa ji wax ne azib bi ma chita gayra al bu'di anka tajid aw fa muhibbin yurdika bi ma yurdika mubtahiji mooy gaa ñi bëgg dëgg-dëgg ñoom li ñuy wax mooy bëgg maanaam mbugal moo mën a teg rek nangu naa leen rek laa moo mel ni mbugal rek laa mënta laa mënta gàddu moom laa mënta dékku muy sori la li wax law qaala tiihan xif ala jamdil gada la waqaftu mumtasilan walam ataraddad li waa ji wax ne sama soppe bu ne moon taxawal ci xal yi sax ma taxaw fi te du ma xalaat loolu la sëñ bi wax mooy sëñ bi li ko yonte bi wax ak ni mekkite mu yoonu géej gi yi koy xaar mu daal ne ko nangu naa yonent bi ne kon baax na boobu mooy gis bi njëkk xam ngeen ne booba ci déwén sa rek mille huit cent quatre-vingt-quatorze la wax mille huit cent quatre-vingt-quinze ci la dem ci géej gi waaye sëñ bi man loolu sama jàngatu bopp la mooy fi saase tàmbali bëgg a gaaw aji siyaare Madina balaa dugg ci ay nax nax gis ngeen sëñ Basiiru nettali na ne ne waxtaan na boroom dara moo ti ne ko dama bëgg aji am na naar bu ñu wax Muhammad ibnu Hamdin Abhumi Cheikh Muhammad Lamine Diop ne wax na ne ci at mooma sëñ bi wax ne ko ne ko hal laka ila alxaramayni alsharifayni shawqun mooy ndax bëgg nga ndax namm nga alxara mooy Makka ak Madina ndax bëgg nga faa dem waa ji ne ko ajal su ajal wallahi summa ajal mooy bëgg naa faa dem lool mu ne ko kon dellul sa réew muy Mauritanie nga waaj te ñëw bu at mi jeex na la fekk dañuy dem aji ñoom bu ñu mësaa di aji fii xam nga maanaam njëlbeenu at mi daanaka bu desee juróom benn weer la ñuy jóge fii ngir dox ci àll bi ngir dem mag sëñ bi daa wax naar boobu ne ko demal Mauritanie nga waaj te ñëw nu dem nag aji far naar bi nee na man ba ma demee bay waaj ba at mi daataa jeex ca safar wa rek la dégg ñu ne yóbbu nañ ko ci géej nga xam ne sëñ bi mu daataa dem ci géej gi bi mu waajee ba jekk ci la ko maanaam far natt bi aksil mu daal dem ci géej gi jot a mën a siyaara ji yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye teewul diiru géej gi ku ko seetlu xasida yi mu def ci géej gi waxtu wu ne cofeel gi ak bëgg gi ak bëgg a dem aji gi mi ngi ci xolam gis nga léeg mu wax ba ne lu mel ne rumaana rumna shukura léegi mu wax ba ne wa sawku yàq wii nii wax ju kawe mooy sawku cofeel gi ma am ak nam gi ma namu yonente bi mi may mi ngi may mi ngi ñaax sama yaram yi bu doon ab passé ñu ne mi ngi passé sama yaram yi yekk wii nii dana wax ne wal xob yuddu nii nii daal wax na ko ba tey gi mooy cofeel gi ak bëgg gi ma ko bëgg dama teg feebar sax toujours waxtu ne bëgg mi ngi ci moom li mu ko daa faje nag mooy mbind mi mu daa bind ak li lim daa waxan waxante moom ci mbind mooy yu bashiruka albaqi bi xatti karamatan wa in kuntu an ardil madinati daa naayi lu mën a sori sori sama mbind mi moom maa ngi ñaan yàlla mu dina ci bëggal waxtu wu ne rek may bind rek ak di wax a yow diiru mu nekk ci géej gi gis ngeen ne xam ngeen ne ba mu génnee sëñ Basiiru wax na ne bi mu génnee di dem keroog bi ko woowee muy génn di dem ci géej gi ba mu génnee keroog la njëkk a gis nag yonente bi gis goo xam ni dara doxut diggante ak moom waaw ah keroog ba muy dem di génn di wuy ji keroog ci yoon wa la njëkk gis nag yonente bi gis goo xam ne dara doxut ak diggante moom amut war a asitre boobu ñoo amu ci gis gu leer loolu bokk na ci la ko gën a yokk pëstéef même ramadan jii jii ma doon wax ni léegi sëñ am sa jaxate ak sëñ basiru sax loolu la wax neen ramadan jooja sëñ bi da ca ànd ak cawarte ak pëstéef boo xam ni kenn mësu koo gis ci moom tëlutoon dara gis nga xaali ma jaxate kale ca la fa yónnee kooku sant ñaan tam dem am fay fan di kilifa mëntu koo gis ba mu ko gisee sëñ bi wax ji yeggut sëñ boobu tëlutoon dara lu may nekk ci digg mag yonente beeg ak lu ko lu koy gën a jegele soppam ba rek alayhi salaatu wasalaam biir géej git liiru mu ànd ak noon yi dara wax yéen tubaab yi day xëy xëy na fu ne ñi ngi naan fii kii mooy chef de canton nangam kii mooy gouverneur nangam yooyu yéen koy wax mooy am ngeen di buur man benn buur la am amir yi la daa sayir yi wa mukk si wasilati benn buur la am benn kilifa la am muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama dara wax ne sama sutura séppit mi ngi ci tagg sayyidina muhammad suturi ya fi daare ni madhi muhammadan bi nadmin wa nafarin wa huwa nihma suturu tagg yonente bi ak yonente bi tax gis ngeen léppam mu jaral ko léppam xam ngeen ne léegi sëñ bi mujj gi toujours man damay wax ne sëñ bi bu ñu ko jàngat nañ dañoo war a jàngat léppam njëlbeen ak jëm diir bi mu nekk ci géej gi booba kenn ñi ñi nekkoon fii kenn xamutoon dana delluseem du dellusi tubaab yi mosuñoo gis kuñ yóbbu mu dellusi te tubaab kenn ñemewu ko woon moo tax sëñ bi booba ñëpp dañ ko wan ginnaaw ba mu des ak njabootam ak taalibeem tumuranke gu nag daj na ko lu ne itam dal na ko moom ci moom gis nga li mu wax ne xusóori xalat wal ahlu anni tafarraqat li matxi nabii li matxi alladi anhu almadihu xasiru mooy sama kër yi yëpp wét nañ tey sama njaboot gi gisuma leen tasaaroo nañ gis nga njaboot gi borom daru leen bàyyi loon te borom daru fu mu dem ñu ne ko jógal fi gis nga loolu suñ xalil wax ne suñ seeloo ko ko wax ne ko am na ci at moo xam ne boroom daru ci am sàq la fanaan ak njaboot gi ngir tumuranke fuñ nekk moo tax suñ bi ne wal ahlu anni tafarraqat mooy sama njaboot gi tasaaroo nañ te dara teguma ko lu may li matxi alladi anhu almadixu qasiru mooy tagg gi may tagg yonte bi te xam naa ne taxul sax ma mën a jot dëgg-dëgg tagg wa li ma ko tagg sax taxul tagg yu mat loolu yu bari la ci wax ba mu fa nekkee ca géej gi moom rek la daa waxanteel uxaatibuhu bil madhi wa huwa bi taybatin yaa nga tayba muy madina waaye man yow laay waxanteel dina la tagg nabiyal huda taabat liya nafsu haahuna wa anta bi madhi kasalaati jadiru fasal xaaliqi taajila aw bi bi muniyati mooy yow yonenteb njub gi yow Seydina Muhammad man de lu ma yàlla teg neex na ma waaye nag maa ngi ñaan nga ñaanal ma sa boroom mu gaawal ma ñibbisi ba mën a àggale sama yéene bi mun yët mooy sama mébét mi ma mën koo àggale man mébét mi damaa jàpp ne mooy bëgg rek wéyal siyaare yonente bi alayhi salaatu bu ma saa di ñaan xettal sax yonente bi de axis nii axis nii yaa shafii wasilati maa ngi ñaan nga xettali ma yow sama sama xet yow yow mi xet li nit ñi maa ngi ñaan nga xet li ma su ma saa jàq loolu lay wax xam ngeen ne ci alxuraan niti Moussa yi am na ci koo xam ne fastaxaasahu alladi min shiatihi ala alladi min aduwihi koo xam ne dañoo xetli ko ci Moussa ba tax istixaasa loolu dara nekk ci ci ci ci mbindeef loolu lépp nag xam naa mel na ne waxtu yi mi ngi sori waaye ma wax ne Sëñ Tuubaa moom lu ko masaa dal day jàpp ne dogalub suñu boroom la da koy neex loolu gaañ yàlla yi loolu la ñuy jàngale dañuy wax ne yow bu la dal dalee même dañ koy misaal ci tey nga am feebar boo xam ni daa nekk sa tànk bi di yéeg jëm sa bopp bi boo demee ci docteur yi dañuy wax ne bu ñu dëggu tànk bi feebar bi day gën a yéeg moo tax dañuy dagg tànk bi feeb docteur bi la koy fajal na di dagg sa tànk dagg tànk dagg sa tànk xam nga metti na waaye teewul yow danga koy sant ndax xam nga ne bu ko defut lam lay jural du baax ñoom noonu lañ jàppee natt yépp waaye day jàpp ne natt lu mën a rëy rëy daa day li gën rek moo tax yàlla teg la ko foofu lañ ko tegoon moo tax sëñ bi dawut jàmbat dana wax ne nasaxtu bi sukkri shikaayat yi falaa asku lahu durri mooy man duma jàmbat da ko jaayante woon ñoom mbir lu metti metti deneen di yokk ak ngëm yàlla lii waa ji wax lii ladatun fii wax yi dillati wa xuduwaay wa uhibbu bayna yadayka safka yi leen gën a neex mooy ñu am jafe-jafe ba toog seen kanam borom talal ko seen loxo di ko jàmbat seeni aajo loolu mooy li gën a neex ci ñoom waaye loolu lépp nag tekkiwut ne tubaab yi tooñu ñu ko tubaab yi dañ ko tooñ tubaab yi man gis naa ne liñ def ak Algérie ak ak lu mel Libye mooy taxaw ci kanam adduna bépp neetar ne dañoo tooñoon seen mag ñi loolu war nañ ko def ak Sëriñ Tuubaa dañ ko tooñ tuumaal lañ ko yoo xam ne dara saxu ci ñu génne ko dundam gépp ñu téye ko xam ngeen ne géej gi juróom-ñaar at la fa dem waaye bi mu ñëwee taxu ñu bàyyi ko juróom benn weer la am ci weer ci réew mi ñu jëlaat ko yóbbu Murtani mu def fa ñeenti at ñu jëlaat ko fa yóbbu fële ca kii Thiel mu mu def fa juróomi at ñu yóbbu ko fële ca euh, Njaareem mu def fukki juróom yoo xam ne résidence surveillée la Touba sax muy ñu koon mu dem fa fi ne kenn ci mbokk yi ku ko jege di mbokkam mu bokk moom lépp bi mu nelawee suñ bëggoon naa dem ci rob ba wax nañ ne ca Mbakke waaye dañ koo gàntal nangu ñoon mu génn dëkk ba bis bu sett dañ ko daa wax ne faw nga jóge sa kër ñëw kër gouverneur wax ne ne man dégg naa sëñ Basiru mi mu nett li ne borom Darou Moukhty mas na faa dem mag ñi jàmbat ko ko ne ko daal sëñ bi daal lii def loo metti na bis bu set nga xëy dem kër gouverneur moo tax sëñ bu masaa di génn gis nga mag ñi dañuy wax ne dawud nuyoo sëñ Cheikh Sarr juñ na ko dina bu daa dem gouverneur du nuyoo ndax sëñ bi bu dee ko di nuyoo du dem mag ñi seen yitte jëpp moo daan gis sëñ bi fi ne bu masaa génn tànk bi fu mu teg tànkam gaa yi tibb li sëñ mët lem jëf daga na wax mooy mag ñi sëñ bi ku ci dugg ci kees ba gis fa xaaxta ni koo xam da nga xam ne lii sëñ bi da jógee keroog yow sa sa am na mooy da nga ko daa tibb rek daal di ko xewlu noonu lañ ko daa topp sëñ bi daa mujjoon kër gi doxantu gi mu daa doxantu xam ngeen ci ci wetu kër gi da ko butoon defoon ay barrières yoo xam ni ci lay dox ndax mën di nuyoo bu doon nuyoo du fa jóg moo tax bu ma saa dem kër gouverneur du nuyoo borom door nag ba mu demee mag ñi wax ko loolu daa dem ca gouverneur ba ne ko sëñ bi mag la li ngeen koy def loolu bis bu set muy xëy di leen wuy su yéen ginnaaw xam ngeen ne mi ngi ci dëkk bi te moom lu mu wax dana ko def kay bàyyi leen ko mu toog këram saa yéen ko soxlaa woo ko ñu doog ko bàyyi mu toog ci këram saa ko soxlaa woo waaye dañ daa bi set mu ñëw taxaw ngir lim nekk moom résidence surveillée la nekkoon faaw mu ñëw présenté wu bañ xam ne kii mi ngi ci dëkk bi kon tubaab yi dañ koo tooñ li sëñ Mbakke sa wax ci xasidaam googu mooy li am sëñ Mbakke Buso wax ne kam sibyatin wa daa xidri daaiatun bi nafi cheikhin walam yafaal walam yaquli mooy bari na ay gone yoo xam ne fi mu ne ñi ngi sànq bari na ay jigéen yoo xam ne amatuñ ko leen taxaw te dara war waralu ko lu may sëñ bii ñu génne réew mi te moom lam yafal wala mu yaqul waxut defut teg ne billaahi fattish wala tuhmil futuba fatan lam yaxturi suulahu bil baali mudri abil xaladi lam yaxturi suulahu mudri abil xaladi billaahi fattish wala tuhmil futuba fatan lam yaxturi suulahu mudri abil xaladi mooy maa ngi ñaan ci yàlla gëstul ba xam da gis lenn loo mën a wax koo xam ne yow lu bon mësta toq ci mu xalam ci mu xelam nan nga koy mën a tumaale ba di ko génne réew mi sëñ bi sa loolu la wax xësëre gu neex kon sëñ bi dañ ko tooñ waaye moom da doon ab kat gis nga bis bi mu ñibbiseek bisee ak bis bi mu demee yépp da ko def bis sant noonu bu ñuy màggal Tuubaa duñ fàttaliku sax coono yam dajoon ndax loolu nekkul suñu xel bisu cant la ko def sëñ Tuubaa lu sant na ko yàlla ba ci làkk yépp gis nga day wax lakka rabba sama wala ardi rabbal arsi lakka saraftu jërëjëf wa merci mooy ci làkk yépp sant na sax suñu bor tabaraka wa taala kon loolu mooy géej gi sëñ bi daal ci dugg ci géej ga tax mënatut a siyaara ji yonte bi alei salatu wasalaam waaye mujj muy ñaan suñu borom defal ko aju xol xaj yi bi xal bi taqabbal mujj nag suñu borom may ko taxañal ko suuf si mu siyaare ko siyaagi ruux waaye ngir delluwaat rek ngir njëkkante waxtu yi xam naa lépp du mën a mat mooy ne Sëriñ Tuubaa buñ seetloo léppam da ko jéppal yonente bi alayhi salaatu nga waa këram muy ak njabootam buñ seetloo ñi ci ëpp ñëpp ci yonente bi lañ jàll man loolu laa gis boo gisee xam lu ñi ci ëpp Muhammad lañ tudd Muhammad nanga Muhammad al Yadali Muhammad al Mustafa Muhammad al Amin Muhammad al Jamil Muhammad al Fadil Muhammad al Bashir Mouhamadul Muxtaar mu ndaw ak mu mag Ahmad as-Saghir ñaari Ahmad ak Kabir ak Hamid ak Mouhamadul Murtada mu sëñ Murtada nga xam ne moom li gën a yéemu mooy loxo bi dañ caa bind Mouhamad ji moom Mouhamad kese na ko tudde woon wax ne sëñ Daam Abdurahmaan la moo ci yokk Murtada ji moom dama xamul dama mënta vérifier net li am na net ci net boo xam ne ñii dañuy wax ne Mouhamad ji da ko juddwaale am na ñu wax ne li ko ci def mooy. benn bis dafa ñëw ci kër ga këru njëram gi maanaam mu sëñ Musaa sëñ Murtalaa sax daana nettali nettali bi moom ci moom am na ku ma dégg koo xam ne sëñ bi neen nettali na ko waaye mujj ga laa xamut ba xam wér naam déet ndax dégg naa ko ci ay gaa yoo xam ne xaw ma fu ñu ko jëlee boobu sëñ bi dara moom dara wax ne benn bis daa gis nee na kees yi ubbeeku booba booba tànk la ne muy dox dem ba àgg ci sëñ ba fekk sëñ baa nga toog fekk boobu fan yooyu dafa am ku fa ñëw sëñ bi soppi aw turam bi mu bi mu àggee nag mu ne sëñ bi dama bëgg nga soppil ma samaw tur ne sëñ bi téye ci loxo bi ne ko yow saw tur maa laa yar sërif la mooy du soppi ko Muhammad ne ginnaaw boobu lañ gis ñu loxo bi ñu bind ci Muhammad si mat law wér na ne loxo bi dañ ca bindoon Muhammad man gis naa Muhammad bi gis naa ko aywa kon loolu man li ma koy jàngate mooy xaal ba mu ko fekkee mu téye ko Muhammad ku ko bëgg soppaloo sëñ Tuubaa kooku du ko nangu moo leen sërif mooy du sopp ko mukk kon gis ngeen ñoo ñëpp Muhammad leen tudde gis nga yoonte yonent bi tam moo wax ne aw tur wa ca gën mooy wu tàmbali abdu moo tax ñeneen ñi abdu leen wax abdul ahad abdul samad abdul baqi mu ndaw ak mu mag abdul qadir ak abdul qudus abdul muhaymin abdul wahab ak abdul rahman gis ngeen abou bakar moom la yonent moom laay jàppe xarit moo tax sëñ bi tudde na kenn sayidna ibrahim xam ngeen ne moom yonte bi dara wax ne man ana daawatu ibrahim ñaanul sayidna ibrahim la dara wax ne man sama baay daawatu abi ibrahim ñaanul sama baay ba ibrahim la yonte bi doo ko jàppe woon baayam moo tax sëñ bi tudd kenn xam ngeen ne yonente yi itam ñett ñoo ci nekk arab bu ñu ànd ñeent ñoo ci nekk ay arab ñi ci bokk yonte bi xeet ñetti lañ mu sayidna saalih sayidna shuaib ak hud sayidna saalih ak shuaib sëñ bi tudd na leen ay doom man waxuma ne lii tax mu tudde leen waaye loolu laa gis ñii ñoo fi bokk ak yonte bi xeer te ñoom rek la tudde ci yonente yi alayhi salaatu alayhimu salaam ñoom ñëpp waa njabootam gu jigéen gi itam ñëpp yonte bi lañu dell fi mu ne yoonte bi xam ngeen ne jenn doom ju jigéenam moo fi bàyyi sa sëtam yi yëpp muy soxna faatima moo jël Xasan ak Xuseenu ci la sëti yonte bi yëpp jóge sëñ bi am na ñett ñetti Fatima mu ndaw ak mu mag ak ki ñuy wax soxna Fatima Dia ummu kalsum doom loon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi am na ko tudd ummu kalsum ba tey Sayyidatuna Aïsa xam ngeen yonte bi dañ ko mas a laaj kan nga gën a sopp ci nit ñi mu ne Sayyidatuna Aïsa moom la gën a sopp ci nit ñi barakallahu fiik waaye sëñ bi am na ñetti Aïsa Aïsa mu ndaw ak mu mag ak gaawaan Aïsa gaawaan soxna Xadija moo nekkoon soxna si yonte bi mu gën a bi njëkk te yonte bi fonkoon ko lool mujj gi fi mu ne su masaa am jigéen ju ñëw joo nekk joo xam ne xaritu soxna Aysa ak soxna Xadija la woon yonte bi da koy jug daal di koy dalal fonk ko lool ba jigéen ñi tàmbali waa këram di ko ci xaw a wax ci noonu mu ko fonke noonu Xadija moomu nag gis nañ sëñ bi am na ñaari Xadija mu ndaw ak mu mag ba tey sëñ bi am na ñaari Amina ah, soxna Amina moo nekkoon way juru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñeneen ñi ci des njub mu xam Muhammad indi woon la leen jëlee masalan xam nga yonente bi lislaam yépp ñetti xaaj la iman islam ihsaan sëñ yonente bi sëñ bi am na mu'mina mu dellu ci iman am na muslima mu dellu ci islam am na muhsina mu dellu ci ihsaan am na maskura mu dellu ci sukkur am na tahira mu dellu ci tuhur am na maymuna mu dellu ci yumnu kenn ñaar rek lañ gis mu tudde leen ay doomi jigéen muy soxna jaara ak soxna mam fatisa ñi des yépp yonente bi leen delloo man loolu laa gis ginnaaw bi itam gis ngeen weeru gàmmu xam na lépp moom du du xaj weeru gàmmu itam ci la yonte bi alayhi salaam feeñ waaye weeru gàmmu sëñ bi da ko fonkoon danaa wax ne yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali adhabta qatan maradi kasali mooy yow weeru gàmmu su ma saa dikk rek sëñ bi day wax ne man sama taayel gépp dañ na bu ma saa dikk dootu tayal tayalam gépp day wax ne yow weeru yóbbaale ko dañ jeex na gàmmu ñëw na tayal jee feebar it jeex bu feebaroon sax dootu yëgati feebar ngir ne weer bi mooy weeru Seydina Muhammad bu ma saa di dem ma weeru gàmmu sëñ bi da koy tàggu wax na ci wax yu bari aba rabiul mustafa wasari siwa rawaxi wa xayra seyri lam yarumi aba yu bari la wax aba rabihu siwa idbaari bi niami aba rabiu siwa tawdii murtaxilan ba àgg ci aba rabiul mustafa wasari siwa rawaxi nee na weeru rabix muy weeru gàmmu di weeru sama sang ba dafa bëgg a jeex te man jeex gi neexuma moo tax fa qultu xiina aba xayra al masiri lahu nee na bi ma xamee ne moom jeex gi mënta ñàkk ma wax ko ne ko sir yaa rabiu wa ma fiya minka min sa ami mooy man ngaa jeex de waaye man du ma yokkat ci yow mukk du ma ci tayal ndax yow ci yow la sama sang ba feeñe alayhi salaatu wasalaam sir rachidan bi fuaadi man ngaa dem waaye da nga yóbbaale sama xol yaa rabiu ila man kunta zarfan lahu waqra lahu kalimi boo demee nag ka nga xam ne ci yow la feeñoon muy seydina muhammad nanga ma ko waxal baat yi ma lay waajo wax mooy waqul lahu yaa rabi alxayri inna lahu huna xadiman bima yurdihi daa xidami lahu xadimun yusalli bi salaami huna alayhi bil ali wal ashaabi bil qalami mooy nanga ko wax ne ko fii déy am na fi ab ab liggéeykat boo xam ni ci li ko neex rek ci la ne di ko wut di ko dàkk di ko jéem a am waxtu wu ne Tuubaa itam gis ngeen noonu la ko fonk woon ndax fa la njëkk a gisee sang bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekk ci géej gi wax nu ne wax na ko ilahi ila Tuubaa ya qudni wa salliman yassir ruju'i li Tuubaa wa qudni ila Tuubaa wa an hasri fil jadba mooy suñ borom nag ma delluwaat Tuubaa moo tax Tuubaa bi xam gi nga xam ci loolu moo tax Tuubaa muy ñu kon benn yoon mu demaat fa xam ngi xam gi mu ko bëggoon moo tax nanguñu mu dem fa benn yoon gis ngeen bi ñu koy jëlee Ceyeen di ko yóbbu Njaareem ñaari nett li moo ci am waaye am na boo xam dañuy wax ne sëñ bi wax na am na ñu nett li neen boobu mi ngi wax ne xay na lee ñu jaar sama dëkk ba Touba ma tegaat ci bët waaye far jaaruñu fa dañ koo teggil jaar feneen yóbbu ko Njaareem loolu la ko fankoon ngir loolu moo tax it ci liggéeyal ko la ne loolu it bëggoon naa ci wax lu bari waaye waxtu yi du ko may liggéeyal yonte jàngal bi li ci ëpp mooy nekk ci li yonte bi bëgg ak di ko jàngale moo taxoon tënk lépp léppam da ko tënkoon ci sunna si yonte bi alayhi salaatu wasalaam loolu it waxoon naa ci lu bari dund naa ci lu bari mooy sëñ bi ni mu daa dundee sunnaam léppam da ko tënkoon ci na ko yonte bi daa defee bu daa toog ne yonte bi daa toogee lay tooge buy wax na muy waxee lay waxe buy dox na muy doxee lay doxee xeetu yonte bi gu neex gi sax moom danaa wut ay gëtt yu neex di ko sotteeku muy muy misk ngir foo moo tax sëñ bi foo ko masaa so foo masaa jege comme ne rek xet gu neex di la xëy waxtu wu daa sotti ko borom xëy ba ci lépp lu muy def da koy wax da da ci wax bismillah def nday jooru yéene ak buy buy buy ree du ree day muuñ yooyu yëpp da cee roy yonte ba mujj di am yonte bi alayhi salaatu wasalaam naafile yi yonte bi wax moom lépp lu ne yonte bi wax na ko loolu moom moom loolu lay def lii itam ci àdduna itam moo moo doon dundal sunna si yonte bi kas bu yamini abadan ixyaau maa qad sannahu aywa gis ngeen feneen foo xam dafa wax ne kalaamuhu laa abtaxi bihi badal moom yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax xam ji du ma ko jëndeeg lenn moo tax lii sama métier itam mooy jéem a dundal sunnaam rek wa sunnatahu insha rabbi yubayinu maa yujaddidu sunnatahu lgarra loolu moom xam ngeen ko loolu la digle dana wax ne wala takun mustaamilan illa bi maa yuwaafiqu sunnata mimma ulima waalam bi anna kulla fi'lin yaqamu bi xulfi sunnatin fa laysa yanfau mooy yow taalibe bi lépp looy de fexal ba mu dëppoog sunna xam ne lépp lu dëppwut ak sunna amul njëriñ dana wax itam booy roy na nga roy kii dëppoog sunna fal tasalil aalima waxdul muttabia na nga roy ki ki dëppoog ki topp li sunnatil muxtaari xëy ri man tubia yooyu wax na ci lu bari waaye dama bëgg a leeral fu gàtt rek mooy sëñ bi itam bu ñu seetloo li ñu jëf ci lislaam loolu jafe-jafe lay am xam naa foofu lay daanele mooy li ñu jëf ci lislaam yi ñu nettalee ci yonte bi léeg-léeg day bari day doon ñaari nettali wala ñett sëñ bi nag lu mu tànn rek man sikku ne loolu moo gën a jege yonente bi alayhi salaam moom la yonente bi euh, gën a gërëm ndax setantal gi muy setantal mbir yi ak ñor gi ko yonte bi ñor ak pëstéef bi mu àndoon moo tax lépp lu mu tànn rek jàppal ne loolu moo gën a jegale yonte bi nag lislaam ñetti xaaj la iman muy ngëm xam ngeen ñim ci àndal mooy ñi ñuy wax ahlu sunna te mooy al ashaira mooy pas-pas bi nga xam ne dañ koy askan ci abul hasan al abul hasan al ashari yorut ngir mu bees susut dara la fi yonte bi bàyyi woon ak saxaaba yi moom la dajale défendre ko ba ñëpp xam ne lii mooy njub gi daaneel li ñuy wax mu'tazila yi ak ak shi'a ak ñeneen wax ko leeral ko ba ñëpp xam ko loolu moo tax ñu koy askan moom pas-pas bi ci moom boroom xam-xam yi ñëw ginnaawam yépp ci pas-pas boobu lañ nekkoon alxaafiz ibn Hibbaan abul xasan ashari yi mi ngi fi jógee 333 ci hijriya ginnaaw ba 354 la alxaafiz ibn Hibbaan nelaw gis nga ci kaana ashariyan aqidati ashari la woon abul xasan daara qutni ginnaaw ba la ñëw alxaakimu naysaburi abu nuaym al asbahani abu bakar al bayhaqi alxatibu al baghdadi al imaamu al xaramayn al juwayni ba ci imaamu al ghazali ak al baghawi ibnu asakir abu omar ibnu salah izuddin ibnu abdisalaam ñu wax sultaanul ulama ki ñuy wax alqurtubi ñoo ñëpp booba ibnu taymiya ñëwagut lépp ci ci juróom-benneelu siècle bu njëkk wala ba ibnu kasir nga xam ne moo jamonoonteel nag ibnu taymiya ibnu taymiya moom la ñi ñuy wax salafiyé yi topp ci wàllu pas-pas ñoom ñoo salafiyé rek mu am fu ñu wuute ak siyan yi ñoom ñoo am fu ñu wuute ak ahlu sunna ñi ay asaira yi waaye asaira yi ñoom ñooy mboole maliki yépp ay asaira lañ safi yépp ay asaira lañ ahnaf yépp ay asaira lañ ndax maturidi ak asaira benn lañ bu amoon jamono dañ ko gën a leeral ñi ci génn mooy tuuti ci ay la mooy ñoo xam ne topp imaam ahmad ibnu hambal te seen kilifa nekk ibnu kon boo gisee sëñ bi ngir mi mu nu tànnal mooy mu yonente ma nekkoon ci wàllu pas-pas alayhi salaatu wasalaam bul sikk loolu loolu boo ci bëggee lu gën a leer maa ngi lay tegtal téere bi ibnu asakir def tudde ko tabyinu kadibil muftari ak beneen bi mu tudde ahlu sunna al asaira boo xam ni ku ñu wax fawzil anjari moo ko def ak hamad sinan ak al madahibu tawxidiya bu muhammad said al abdal buuti bu dee ci wàllu fiq sëñ bi ñu tànnoon imam malik ngirum imam malik ngirum imam malik it imam malik moo dëkkoon madina mooy sëriñub shafii shafii mooy sëriñub imam ahmad imam ahmad mooy sëriñub buxaari yi mi ñuy wax ci nga xam ne ko imam malik moo jiitu gaañu ñëpp te mbir madina la dëkkoon te moom dana wax ne li waa madina yi jëf jëlee ko seen bàyyi loolu duma ma ko jëndeek xadisu ahad xadis boo xam ne kenn ko nett li xadis ba mën naa folli ko mën naa am mën bi waxu ko mën naa am bu ko folliwaat te yëguñu ko loolu lépp mën na ci am moo tax li waa Madina maasé di ko def loolu lay jiital ci ñeneen yi loolu moo ko wutale yenn gaa yi nga xam ne dañoo wax ne lépp ci xadis rek lañ koy teg imam Malik itam boo gisoon histoire am boo ko jàngatoon boo amoon waxtu bañ jàngat ko di gis li ko booleeg sëñ bi te mooy moom dafa bëggoon yonente bi moom daana wax ne guddi gum mësta tëdd guddi te géntul gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu bari ñim jël ci seen xadis yi wax ne ñoom dañoo bëgg yonente bi moo tax ma jël ci ñoom xadis aywa bu dee ci wàllu tasawuf moom gis ngeen sëñ bi ni mu daa yare cheikh sidiya da ko wax ne ko antal murabbi bi maa rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fa maa fil fil fil jiili sarwaaka mooy yow ni yonte bi daa yare nga yare loolu ko cheikh sidiya seeral mooy yonte la mu daa def rek sëñ bi jurutoon lenn rek di ko jox ñëpp kenn ku ne boo ñëwee dana am na fu mu la jaarale te it yoonam wuute na ak yeneen yoon wi ci yu bare bari mooy mën ngaa doon murit te tee nga siyaare sëriñ bu la neex jox ko cër màggal mën nga doon sax murit te tee nga jël wird ci beneen tarixa loolu Cheikh Mouhamadou Ibn Dagana moom la wax ci Irnaul Adim loolu lu lu lu ko wutale lool ak yeneen tarixa yi la te boo nekkee ci murit gi mel na ne yaa ngi ci tarixa yi ci des yëpp hadi tariqati alladi uh, fi al hadi tariqati wa fiha almau taraiq alqawmi alladina jamaau loolu la wax loolu it mën nañ ci wax lu bari ba ci njàngin alxuraan mi muy jàng muy warsh xam nga ne mooy qiraatu naafi'a naafi'a ba tey moo nekkoon Madina moo imaam Malik ñoo jamonoon teel imaam Malik dara wax ne qiraatu naafi'a sunna qiraatu naafi'a sunna la yonente bi itam xam nga am na juróom-ñaari jàngin waaye wi mu ëppoon lu muy jànge mooy mooy njànginu naafi'a bii mooy bii nu jànge noonu aglabu qiraati nabi kaanat naafi'a loolu ulama qiraat yàgg nañ ko wax mooy yonte bi njàngin yëpp daa jàng waaye li ëppoon lu mu doon jàng mooy mooy njàng bi moo tax sëñ bi tànn ko daa ko jàng kooku moom lañ ci wax yu bare bare naafia fi ne bu ma saa toog di jàngale dañuy gis ga gémmiñam xet gu neex di ci bàyyi ko ñu laaj ko waaw yow lii lu ko war a waral mu ne man ka dama mas a tëdd guddi gént gis yonte bi muy tifli sama gémmiñ ca laa xëy nag boobu ba léegi sama gémmiñ di xeeñ lu neex yéen ñooñu ñëpp ku ci ne boo jàngatoon dundam da ngay bëgg yonte bi alayhi salaatu wasalaam kon daal kooku mooy Cheikh Amadou Bamba dundam gépp ci yonent bi la ko def man mosuma xam ku bëgge noonu yonent bi koo xam ne lim ko jaral li ko yonent bi jaral gis ku jaral ku ko yonent bi jaral moom wax dëgg yàlla gis ngeen lii nii yii népp ay maanaam bu fekkoon ma nañ ko filmé lépp da ko way ba pare ci mujj gi danaa wax ne lakin ajastu amal tamastu wa ma madaxtu kan nu balaay xaaram mi daal di xaara fuaadi an mathi haadi lil budalaayi fa kayfa ahwi madhan li muhyi wal madhu muhyi lil uqalaayi lakin wana dëhra an amdaayihi shuara wax yu bare bari mooy man lott naa ci tagg ko lii lépp wax naa ko waaye taxul ma mën a jot nag dëgg-dëgg tagg ko kooko yombut a tagg loolu la daa wax ba pare itam da caa boole ne ko yow maanaam moom da koy liggéeyal ba pare di ko sant xadimuka raadin an ka faqbal shukurahu maa ngi lay sant nang ma nangul cant gi ba pare tam waxtu ne danaa bëgg xelam ñépp lim ci xalaat mooy bis ba muy tase jeeg sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis ba nga xam ne ca lañuy ca lañuy dekk tam topp ci ginnaaw sayidna muhammad alayhi salaatu wa salaam damay jeexal foofu rek gis nga li mu wax ne samadu jut lii bi jaahil Moustapha xasriya xalfahu bi daalil xulafa mooy suñu borom li ma lay ñaan mooy nga may ma bu ñuy dekkee rek naa gaaw topp ci ginnaaw sang boobu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom ma dekkee ak moom. loolu gis dama ci am boo xam ne foofu lay tëjee boo xam ne yoo xam ko fekk benn boo xam daa ñëw wax ne ko man de sama kër gi dama ko doon jaay. ba kii laa ko jaay kii moom laa jaay sama kër gi ma yoroon ne sëñ bi wax ko ne ko sëñ bi nee na biñ ko ko waxee dana teg ba mu yàgg mu ne daarun istaraha mayitun min mayitin kër ngi goo xam ni ab néew moo ko jënde cib néew ne ñëpp na cel jataay bi na teg ba mu yàgg mu daal di wax waa ji ne ko laa tarkananna ila dunya wa ma fiha li annahu jalla yufniina wa yufniha imal li daarin gadan rirwaanu xaasinuha waljaaru ahmadu warrahmaanu baaniha qusuuruha dahabun wal misku tinatuha wa zaafaraanu xasiisu naabitun fiha bayit yi ibnul qaasim moo ko wax yaakaar naa ibnul ne ko bul jàng mukk di jëm àdduna ak di ko sàkku ak wuti kër fii ci àdduna lool la wax waaj ndax àdduna day jeex yàlla dana la jeexal àdduna jeexal na ñun ñëpp moo tax na nga wuti kër ga nga xam ne boo fa nekkee yónnente bi nga fay foofu rek la xelam nekkoon luñ luñ ko mës a wax di daal di xelam di daal dem directement ci yonente bi alayhi salaam mu tudd ko bëgg naa ci indi yeneen moo tax mu gi nag yàlla defal ko toujours mu jànn ak yonente bi li gën a yéemu ci sëñ bi mooy wax lu ne mi ngi jànn ak yonente bi loo ko wax mu ne ma laaj ko ko moo tax mu daa wax umri wax ilal jinaani du ko waxal sax wa umri ilal jinaani iidu mooy man ci feet laa ne bis bu set bis bu ne maa ngi moom alayhi salaatu maa ngi jégalu bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Ahmadou Mbacke Mourtada ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ne moom nga ñu dikk tey jii nii te mu aju ci sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ak bëgg gu mu bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga andi ñu ci ay firnde yu bare bare bari ci gépp wàll nag danga naa waxtaan wi nekk na waxtaan woo xamante ne waxtaan wu matale la nekk na loo xamante ne tamit bu ñu ko dégloo kenn ku nekk ku di jullit ku nekk war ngaa bàyyi xel ci ne kii mooy ki mat a sopp te soppin wi nga xam soppe kon dañuy jox kàddu gi rek Oustaz Ahmadou Mbow xam naa ne laaj yi bari na lool waaye ñu jéggulu ci yenn mbokk yi rek ndax waxtu yi moo ko xat ba tax xam naa ne yenn laaj yi du mën a jàll kon dañu jox kàddu gi Oustaz Ahmadou Mbow su ko mu indi ñaari laaj wala ñetti laaj rek balay waxtu wee jeex incha allah ñu fàttali ne suba incha allah sëriñ Abdul Muhaymin Mbacké dañu fas yéene daral fii jataay bi incha allah. billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani wa sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mbokk ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor tedd bi di leen ziar sëriñ ahmadou ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant bu baax di wax ni mawduu bi ci doon séentu am nañ ci lu kawe laaj yi bari na lool te li koy firndeel mooy bàyyi guñ bàyyi xel waxtaan wi ak itteewu guñ ci itteewu ndax sëriñ Tuubaa mooy lépp mbokk mi nee na ci sa biir waxtaan dafa dégg ngay wax bëgg gu Sëriñ Tuubaa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa mu doon laaj xeeti mbëggeel yi gu ci gën a tar li ñuy wax almawadda ak li ñuy wax alxubb ak li ñuy wax shawq maanaam xeeti mbëggeel yooyu bu ci gën a gën a tar ñaareel ba mu ne ndax nit bëgg mën naa yóbbu nit nit bëgg ba dof maanaam waaleykum salaam xam naa dama koy tegtal rek maa maanaam borom xam-xam yi wax nañ ci baat yooyu tekki nañ koo tekkee tekki ba bu ci ne wax nañ la ñuy firi xubbu bokkut ak ishq shawq nag bokkut ak ñoom shawq moo moom nammeel mooy namm foofu la jëm ak xaniin yooyu ñoo bokk ay ay ay ay ay kii waaye nag xam naa ne dama koy tegtal rek imaamul Xasaali bind na ci ci Ihya wax na ci lu bari nga dellu ci yaakaar naa moo gën a gaaw bu dee bëgg nag bëgg moom waxtu ne ki bëgg la muy jëf nit ñi day jàpp ne kii dafa dof moo tax li ñu wax bëgg li fekk ëggul ci ak ndof ba nit ñi jàppale ndof bëgg ko Sëñ Tuubaa ci njëlbeenam nu may la jégal dofu Mor Anta Sali lañ ko doon tudde gis nga wax na ko ci xasida yi xaaloo safihun nee nañ damaa dof li xob di maliki samadi bëggi ma bëgg yàlla moo tax ñu ne damaa dof aywa fa yem fa saw fa yem taasu yow man ah endamu siyar yi bis dana ñëw ñu xam maa yéen kan moo ci dof tey ña ko doon wax kenn xamu leen moom nag ilaa yóbbu diin des koy xam moom kon foofu loolu mënta ñàkk ci bëgg sëñ Moussa Ka day wax ni cofeel gu mat sëkk ko war cib sëriñam ku bëgg dof te ku dofut du am ngërëm kon bëgg ba dof moo wér kii day laaj benn bayit ci biir wakaana xaqan huwa alladi lam ara gayruhu wala arahu fi cheyin hada wa nawala mu bëggoon koo ko leeral euh, bëy boobu waaye ba tey kii day laaj mi ngi laaj euh, Abu sa Sadiq amul wan la amoon njëkk mu ñu koy tuddee Abu sa Sadiq waaye boobu ba tey dem dafay laaj màndargam bëgg sëriñ bi màndargay bëgg Serigne Touba màndargay bëgg sëriñ bi aw mbokk mi itam mbokk mi doon laaj ndax comme waxtu wi xat na xam naa dañ ci dugalaale laaj bi rek mu ni da doon ñaan mu asasatul Wafa ndax nit ñi dajalee boroom xam-xam yi ñuy def waxtaan.